الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتعواها إذ انبعث أشقاها qaala lahum rasuulullahi naaqata llaahi wa suqyaahaa fakazzabuuhu fa'aqaruuhaa fadamdama alayhim rabbuhum bidambihim fasawwaahaa walaa yaxaafu uqbaahaa sadaqa llaahu al-aziim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 maanaam buntug njàpp ci lu amul ak tojug ci lu amul ak toj maanaam doon wax doon leeral ne maanaam njàpp moom bu fekkente ne nit ki amulug tojit mën na koo def su fekkente ne dafa war a julli waaye loolu du farata gisoon nañ ci xadiis sayidna anas radiallahu taala anhu bi nga xamante ne dafay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u inda kulli salaat maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo woon na daan julli saa yoo xamante ne dafa war a jàpp waaye bañ ko laajee kayfa kuntum tasna'un waaye yéen nag ana naka ngeen doon def ci la waxee ne mun a yujzi ahadana wudu'u ma lam yuhdith kenn ci ñun doon nañu doy rek mu daal di jàpp feek maanaam benn jàpp gi mu nekke woon moom rek la daan la ko la daan doyloo feek tëjub bokk na ci xadisu euh, sayyidina Suwayd ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne gisoon nañ ko tamit ci jotaay bi weesu maanaam ci jotaay bu ko weesu bi nga xamante ne dañoo indil yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njurndi gi ca Xaybar boobu mu mu nee na mu mu lekk ci ñu nit ñu lekk ci mu naan ci mu naan euh, ñu nit ñu lekk te naan mu daa di julli daa di taxaw mu ne summa qaama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-maghrib summa fa madmada summa salla fa madmada thumma salla lana al maghriba wa lam yatawadda mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga dafa jóg dem di julli ji timis mu daal di gallax ndiku gannaaw daal di ciy teg ak julli daal di julli maanaam jiite ñu julli te jàppwul maanaam ñu gis ne tamit bu fekkente ne dafa julli te maanaam foofu jàppwul loolu day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanul de saa yu waree julli rek day daal di jàpp waaye nag hadith sayyidina anas bi ñu weesu radiyallahu taala anhu day tegtale ne loolu moom mooy li ëpp li mu nekk woon bokk na ci bunt yi nga xamante ne moom lañ gisoon mooy baa baabun min al kaba'iri an la yastatira min bawle maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy leeral mbir bi maanaam ci ne bokk na ci bàkkaar yu mag yi mooy nit ki bañ di suturloo ci buy mbéewal maanaam suy tuur ndox te loolu euh, waxoon nañ ne suturloo googu dafa yanu ay maanaa bokk na ci maanaa yi mooy mooy mooy ba nit ñi duñ ko gis loolu mooy benn maanaa bi ñaareelu maanaa bi moom mooy mu am lu dox digganteem ak tuur ndox mi ba du ko laal beneen bi ci desit moom mooy mu bañ maanaam di dox fekk maanaam ndox maa ngi génnee ci moom mu bañ koo moytandiku comme ni mu ñëwee ci riwaayaat yu bari yi laa yastaxiru min bawli laa yatanazzahu min laa la laa yastatiru ak laa yastabri'u min bawle laa yantatiru min bawle laa yantasiru min bawle yooyu yëpp ay xeeti ray riwaayaat la yoo xamante ne yu dikk lañ comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romboon ci pegg maam dafa romboon ci tool ci ñett yoo xamante ne ci madinatul munawwara la woon ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam mu dégg ñaar ñoo xamante ne dañ leen di mbugal te waxoon nañ ci leeral ne kenn ki góor la te mooy ki nga xamante ne moom da doon tuur ndox maanaam te doon woon mooy te ndiku uh, ak maanaam ndox maanaam mbéewal yi di ko laal maanaam di sobeel ay yaramam di sol di sobeel tamit yérim niki noonu doon woon mooy tamit nit ñi di ko gis doonu loon am dara lu muy moytandiku ci wàllu maanaam bu daan dem di tuur ndox bokk na ci keneen ki ci des nag moom jigéen la moom daf daan dox ci di rambaaj moom da dox ci di rambaaj moom maanaam moo tax kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaar ñii ñi ngi leen di mbugal te liñ leen di mbugale du lu rëy maanaam du lu rëy ci li nga xamante ne moom mooy ñoom bañ koy def ak li nga xam ne noonu la ko bëtu nit ñi di gisee waaye lu rëy a rëy la fa borom bi subhaanahu wa ta'ala gannaaw ga laaj ñaari euh, car ci ay cari euh, tàndarma ñu dagg ko ñu xaaj ko maanaam bañ ko xaajee ñaari xaaj benn bi mu def maanaam mu def benn bu ci nekk ci bàmmeel benn xaaj bu nekk samp ko ci bàmmeel bi ñu laaj ko lii lan moo tax nga def lii mu ne amaan na la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yayba ma lam taybasa ci benn riwaaya mu ne ma ilaa an yaybasa maanaam amaan na bu ko defee lii su ma ko defee ngir ñu mën koo woyofalal la maanaam ngir ñu mën leen a woyofalal mbugal mi la feek ñoom wowuñu loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ne kon loolu dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi maanaam di man di di di di néewal aka doyadal li nga xamante ne moom mooy teggin yi aju ci wàllu tuur ndox gisoon nañ ci baabu ma jaa fi ghaslil bawli maanaam buntu li nga xamante ne moom mooy li dikk ci raxas gi ñu war a raxas mbiiwal maanaam fii nag nga xamante ne li imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi taaliq xadis bi nga xam ne moom la ñu romb mu ne wa qaala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li saahibil qabr kaana laa yastatiru min bawli maanaam ne ki nga xamante ne moom mooy euh, borom maanaam ki nga xamante ne moom mooy euh, boroom bàmmeel bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne moom de daanul moytandiku daanul moytandiku ci euh, mbéewalam yi maanaam ci bu daan tuur ndox te mu ne walam yaskur siwa bawlin naa te tuddul ludul mbéewalu doomu aadama yi maanaam doo ludul mbéewalu nit ñi lool rek la yenente bi tudd sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe woon loolu day tegtale ne hadith yi kenn mënu ci bii nii kenn mënu ci sukkandikoo ngir mën a dàq maanaam loolu imam al-Bukhari rahimahullah dafa dàq wax ji nga xam te ndax boo xoolee Shafi'i rahmatullah alayhim masalan ñoom dañoo jàpp ne xadis boobu mën na ci sukkandikoo ngir mën a saxal ne lépp luy mbéewal sobe la waaye nag imam al Bukhari rahimahullah dafa leeral fii ne déedéet mbéewalu nit ñi dong lañ mën a sukkandikoo ci sunu xadis bi amul beneen mbéewal buñ ci mën a sukkandikoo te dañ ko war a raxas moo tax mu njëkkee xadis sayyidina Anas bi radiyallahu taala anhu daal di koy indi boobu kese la indi ci buntu bi mu daal ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam iza tabarraza li haajatihi ataytuhu bi maa'in fa yaghsilu bihi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan def saa yu daan génn dem àll ba pour ngir mën a dem ci wanag wi dem ba ci àll ba dama ko daan indil ndox bu ko defee mu daal di koy jëfandikoo daal di koy raxasoo maanaam nga gis ne kon loolu li nga xam ne moom lay tekki moom mooy ne euh, loolu mën lañ mën a tekki ne lu wax ne loolu sobe la waaw wala ci lañ mën a saxal ak sobe ak ñàkk saxaal ak sobe xadis yi bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la jumhur jëfandikoo ci di wane ne ndox moom mooy li nga xam ne mooy dindi sobe waaye nag li nga xamante ne moom mooy tàncu ak xeer wala bokk ñu mën jëfandikoo euh, leneen lu dul xeer lu demee nekk papier toilette bi ak yooyu loolu itam mën naa nekk comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci euh, xadis yi ñu weesu woon walillahi alhamdu wal minna imaam al-Bukhari rahimahullah gannaaw ba daf ni woon rek baabul bunt te waxoon nañ ne saa yu ne baabul te waxu ci dara li muy tekki mooy li mu nar a wax xadis bi mu nar a indi ci loolu mooy dafa am lien bu mu am ak rapport dafa am lëkkaloo bu mu lëkkaloo ak xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu ak bunt bi nga xam ne moom moo ko jiitu maanaam ngir ne bunt bii weesu daf ci doon wax rek di ci leeral ne sobe dañ koo war a maanaam ne nit ki bu demee wanag ak tuur ndox war nañ ma war na mën a jëfandikoo ndox ngir mën koo raxas nit ki noonu li laal yaramam li laal euh, li laal yaramam ak li nga xam ne moom mooy li laal yére bi yooyu tamit war nañ koo mën a raxas te it bu fekkente ne place la boo xamante ne du place boo xam ne dañ koo jagleel dem wanag bu boobaa itam bu dee ci mbedd mi la wala ci àll bi loolu tamit buñ fa waree julli faaw ñu tuur fa ndox ñu sotti ko ngir mën koo laabal loolu mooy li nga xam ne moom la ci jublu woon waaye xadiis bi nga xamante ne waaye li mu wax baabul day wane gravité bi nekk ci ñàkk a sàmmonte ak loolu moom moo tax mu daal di indi xadiis sayyidina Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma bi nettali mbiru borom ñaari bàmmeel yi nga xamante ne moom la ñu romboon léegi te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñaar ñii ñu ngi leen di mbugal waaye ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bi uh, Waki' jëlee ci al mooy Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi jëlee ci al-A'mash te mooy Sulayman ibn Mihran al-Kahili mu jëlee ci muha Mujahid te moom mooy ibn Jabr uh, Mujahid ibn Jabr rahimahu rahmatullah al jami' bi mu ñëwee ci xadiisu Seydina Abdullah moom mu jëlee ko ci Tawus ibn Kaysan mu jëlee ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma daf ne yastatiru min bawli daan woon maanaam kaana laa yastatiru min bawli te ci riwaaya bi mu njëkk indi daf ne woon kaana laa yastatiru minal bawli daanul moytandiku uh, mbiewal loolu rek la waxoon boobaa mais le fait mu ne daanul moytandiku ay mbiewalam moom li muy tekk mooy ne mbiewalu nit ñi moo tax ñuy wax fii Euh, kon loolu moom mooy li nga xam ne moom la gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne baabu tarki nabi sallallahu alayhi wa sallama wannaasi al arabiya hatta faraga min bawlihi fil masjid maanaam buntu bàyyi maanaam baabu buntu tarki nabi bàyyi bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallama bàyyi wannaasi ak nit ñi tamit al arabiya kaw ba maanaam bàyyi bi ñu bàyyi kaw kaw ba te kaw kaw booba nag moom euh, da am na ñuy wax ne al Aqra ibn Habis la euh, am na ñu ne euh, Zul Khuwaysira al al Yamani la Zul Khuwaysira al Yamani ndax borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuute kaw kaw booba kan la waaye baatu al Arabi yu al Arabi yu bu ñu waxee Arabi yu loolu moom mooy benn kaw kaw waaye al Arabu moom mooy kaw kaw yi maanaam moo tax bokkul nag ak al Arabu arab yi mooy arab arabiyun mooy ab arab kenn al arab moom mooy arab yu mooy arab yëpp léegi nag mu def kaw kaw mooy arab yi maanaam ñaar yooyu du ñu benn loolu du duñu duñu du ñu benn euh, kaw kaw bi nag indi maanaam mooy ku dëkk ci àll ba kaw kaw mooy ki nga xamante ne dafa dëkk ci àll ba euh, dëkkut ci biir dëkku taax te beneen bi ci des moom mooy kaw kaw bi nga xam li tax ñuy wax comme l'imam Abu Hayyan al-Andalusi wax rahimahullahu taala mu ne kaw kaw maanaam ci uh, aaye boobu na al arabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru allah ya'lamu hududa ma anzala allahu ala rasulih maanaam kaw kaw yi ñoom ñooy ñi gën a tar ak kéeféer ak naafeq te ñoo gën a yelloo moos ci bañ a xam li nga xam ne mooy atte yi yàlla wàcc ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bi mu ko waxee mu ne kaw kaw bi mooy képp koo xamante ne fréquenté wul nit borom xam-xam yi te jànguwul ci ñoom te jàngul téere yi koo koy kaw kaw maanaam kon kaw kaw nekkul rek place bi nga dëkk moom moo tax ñu naan la kaw kaw waaye léeg-léeg gis ku dëkk ca kaw ga ba pare am xam-xam loolu moom man léeg-léeg day am donte li ëpp ci borom xam-xam yi ci taax yi la ñu dëkk contrairement ak li nga xamante ne mooy nitu wolof yi wolof yi ñoom bu ñu dañuy dañuy yaakaar ne bu ñu déggee diw moom ca kaw ga la dëkk dañuy foog ne foofu la xam-xam am déedéet ci taax yi ci la xam bi ne kaw ga ñaare xam-xam du ndax kaw ga nit ñi du ñu jot ci téere yi te du ñuy faral boroom xam-xam yi ñaare dañuy faral di nekk ci dëkk yi fi nit ñi gën a bari loolu loolu ma maanaam loolu daanaka daanaka dafa dafa naturel sax loolu waaw ndax dëkk yu mag yi fi la ñëpp yi daje fi la boroom xam-xam yi di faral di ñëw moo tax képp ku bëgg xam-xam day daal di ñëw ci dëkk yu mag yooyu foofu la université yi di ne et cetera daara yu mag yi foofu la ñuy nekk ki noonu téere yi foofu lañ koy amee. ak yu mel noonu loolu moom moo tax boroom xam-xam yi euh, ñaare foofu la ñu nekk loolu nag moo ñi ci def moo tax ñu leen kaw kaw moo tax te loolu tamit képp koo xamante ne nag du du du jotaayoo ak boroom xam-xam yi wu leen du jàngit jàngut xamu leen kooku moom moom kaw kaw la koo kaw kaw waaw léegi nag kii ab kaw la moom ca kaw parce que lu tax ñuy wax kaw kaw parce que lu ëpp foofu la ñuy jóge moo tax ñooñu ñooy gën a ñàkk tamit culture général ñoom ñooy gën a ñàkk xam lan mooy nekk vraiment au diapason ci àdduna bi ñi ñi dëkk ci kaw ga ñooy gën a nekk ci situation yooyu moo tax ñooñu bu ñu nekkee yéefér ñooy gën a tar ak kéefér bu ñu nekkee naafeq ñooy gën a garaaw ni ñu nekkee naa fekk mais aussi bu ñu nekkee ñu gëm ñooy gën a naqaree génn ci liñ gëm maanaam loolu itam dafay am maanaam yooyu yëpp am maanaam mbir mi yëpp ñaar yooyu yëpp daf ciy ne moo tax alxuraan buy wax na da daf naan Euh, arab yi maanaam kaw kaw yi am na ci ñu mel ni am na ci ñu mel ne maanaam du ñu ñoo nuróo dégg nga waaye nag kaw kaw bii bii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koo bàyyi nee na moom ak nit ñi nit ñi ñu ngi ci jublu nag mooy saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne hatta faraga mbete mu noppi maanaam mu féex parce que baatu faraga maanaam baatu féex ci ci ci ci wolof maanaam mooy faraga maanaam mooy pare na li muy def ba noppi maanaam ma ma ba mu ñim bawli yi ba mu féex ñim bawli yi ci mbéewal yam doon mbéewal tuur ndox yi mu doon tuur ndox fil masjid ci jumaa ji jumaa ji nag mooy jàkka ji mooy jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam loolu la ci jublu maanaam lool nag mooy kaw kaw bi ñëwoon te loolu daañ ko gis léegi inshaa allahu taala maanaam xew-xew bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ne maanaam ne mbir nii maanaam xew-xew bii ba noppi nag doog commencé indi nag li nga xam ne moom mooy li njàngat yi ñuy jàngatee ci xew-xew bi maanaam waaye imaam al-Bukhari rahimahullah dafa bëggoon a teg xew-xew bi ngir ni xew-xew bi rek ci jëmmi boppam dafa am ay njàngat yu bari yu ci am ci wàllu laat ak lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu tuur ndox comme ni nga xamante ne dafa indi woon ci buntu bii weesu ne dañoo war a raxas tuur ndox mi mais nit ki noonu ki buy tuur ndox daa war a moytandiku bëtu nit daa war a moytandiku fi mu et cetera maanaam yu bari yi mu wax ci ci teggin yooyu waaye nag bii paa nag muy wax nag ci li nga xamante ne ne waaye terewul loolu yëpp terewul kaw kaw bi bi mu ñëwee di tuur ndox yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bàyyi te yeneen ci bi moo jox ndigal nit ñi ñu bàyyi ko maanaam ngir leeral ne tamit maanaam mbir moom buñ ko dégg rek jàpp ne képp ku ñëw di tuur ndox fenn bu ko nit ñi gisee rek dañ koo war a saax saaxe affaire bi demewut noonu maanaam aussi mbir mi dafa laaj lenn lu ci nekk dafa laaj euh, settantal ak lenn lu ci nekk ñu teg ko palaasam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi teg ko ci toftale ko ci laata mu indi yeneeni buntu yi leeral wàllu mbéewal wàllu tuur ndox mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Musa ibn Isma'il te moom mooy al-Minqari al-Hafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna ci weeru rajab deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo soloo ci moom directement ñi ci def soloowu nañ ci moom waaye faaw dafa am ku dox seen diggante ak moom mu ne qaala nee na haddathana Hammam te moom mooy ibnu Yahya ibnu Dinar al-Awdi rahimahullahu ta'ala mu dàkkantal nekkoon Abu Abdullah wala boog Abu Bakr ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala Euh, al basari moom it waa basara la maanaam kon Musa ibn Ismaïl at-Tabuzaki euh, Hammam ibn Yahya moom itam euh, al-Awdi al-Basri moom it waa basara la moom mi ngi génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mu ne qaala axbarana Ishaq te moom mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha te Abu Talha boobu nag moom mooy ba moom mooy baayu jiitlewu Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu kon Abdullahi bi nga xam ne moom mooy baayu Ishaq bi moom ak Seydina Anas radiyallahu anhu ñoo bokk benn yaay mooy Sayyidatu Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha maanaam kon moom euh, Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu xam la maanaam kon euh, moom mooy euh, Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha radiyallahu taala anhuma dàqantalam nekkoon Abu Yahya wala boog dañ koy wax Abu Najih moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ñëpp nag wa ashaabu kutubu sitta maanaam ñoom ñaar ñi wa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadiis comme li nga xam ne noonu la solowee ci moom ci mu jëlee ndax moom comme que Seydina Anas radiyallahu anhu baayu jiit maanaam baay taxam la moom an Anas ibn Malik moom moo jëlee ci Seydina Anas ibn Malik moom mooy ibn Nadir ibn Damdam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom euh, mi ngi gane adduna fukki at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee madinatu moom fukki at la amoon sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha indi ko ni ko nit ñi ñii am nañ tool yuñ la jox ñii am nañ leneen ak leneen luñ la jox man nag gone gu ndaw gii rek laa am nanu liggéeyal te na nga nga ko ci sa mu indi ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko téye ko ci wetam yar ko euh, ba fi mu toll radiyallahu taala anhu mu bokk ci ñu ëpp ñi nga xamante ne solo nañ ay xadis ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gise woon ci jotaay yi solo na deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis yi nga xamante ne muttafaqun alayhi yi mu ngi toll ci cent quatre-vingts maanaam nga xam ne imam al-Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo amma imam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingts xadis imaamu Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis yoo xamante ne nekkul ci saxiixu imam al-Bukhari mu bokkoon ci muksiruna yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ëpp li ñu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sahaaba yi radiyallahu anhum mu ne anna nabiyya na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ra'a dafa gis arabiyan ab kaw kaw boo xamante ne yabuulu mi ngi mbéewal mi ngi tuur ndox fil masjid ci ci ci ci jàkka ji jàkka jooj mooy jumaa ji jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàkka dañ koy wax jàkka masjid moom mooy jàkka rek mooy fii ñi nga xamante ne dañ faa nekk pour jullee mooy masjid mooy bërëb bi nga xamante ne moom la ñuy jullee bépp place boo xam ne dañ koy jullee te ñu def ko ngir julli kese loolu lool moom moo tudd masjid ah amma bu fekkente ne dañu dañ koy julli ajjuma moom masjidul jaami' lañ koy wax maanaam maanaam mooy mooy juma moo tax wolof moom juma lay wax waaye arab xaqiqatan teqalewul diggante masjid maanaam juma ak jàkka lu dul masjid la leen di wax sauf que dina wax masjidul jaami'a maanaam mooy fi nga xam ne dañ fay daje ngir mën a julli te jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon moo tax ñuy wax jumaa ji wala léeg-léeg ñoo firi ko wax ni jàkka ji la waaye ala kulli xaalin benn la te fépp foo xamante ne jàkka la mën naa ne jumaa maanaam amul rek ne fii moom mooy jàkka fii mooy jumaa fépp fu nekk jàkka mën naa ne jumaa loolu euh, maanaam euh, li ci li mbir mi ci lenn rek lay aju mooy ne ndax nekk na loo xam ne masalan tey bu fekkente ne dafa am jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ju mag ji nga xamante ne bu ñu julli jotee ñëpp mën nañoo tëj bu àjjuma jotee ñëpp mën nañoo tëj seen jàkka yi ngir dem jullee foofu ba pare mu doy bu boobaa baax na loolu mooy li nga xam ne mooy ràññeeku waaye su fekkente ne mbir mi demewut noonu bu boobaa nga xamante ne jumaa jooju ña fa daan julli naturellement ci yeneen bis yi rek bu ñu fa ñëwee mu feet kooku xam ngeen ni du ñu tëj yeneen jàkka yi ngir loolu maanaam bu boobaa dañuy def foofu tamit mu nekk jumaa loolu moom mooy teqan tal bi wallahu taala alam mu ne qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam moom bi mu di di di tuur ndox ci jàkka ji tuurul ndox ci jàkka ji yépp maanaam dafa am ci benn bërëb rek bu mu doon tuur ndox ci jàkka ji waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne daawuhu bàyyi leen ko maanaam loolu kon benn mbir mi mooy lenn le fait mu leeral ne ki ko def ab kaw kaw la mooy ne moom xamul loolu bokk na ci lii muy wane mooy ne ki xamul bokkul àtte ak ki xam ñoom ñaar bokkuñu àtte ki xës ba xam moom dafa am nu ñuy doxale ak moom ki nga xamante ne xamul moom it mu am nu ñuy doxale ak moom ñaar yooyu ñu benn euh, beneen bi ci des moom mooy ne ci bi mu bi mu bi mu amee li tax mu préciser ko loolu yëpp daan ci ñëw insha allah taala mu ne mu ne daawuhu na ngeen ko bàyyi parce que euh, mu ne lu tax mu ne xattaa mbete isa faraxa ba mu noppi ba mu jeex jeexal maanaam mooy ba mu noppi ci tuur ndox gi nga xam ne moom la doon tuur ndox léegi mu ne daa ci la laajee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam maa in ci ndox fa fabbahu mu sotti ko alayhi ci kawam maanaam nga gis ne loola lu ñu mën a defar la kon loolu lu ñuy tekki moom mooy ne jàkka ndax jàkka dafa bokk ci dafa am xorma boo xamante ne kenn waru faa tuur ndox kenn waru faa def yu mel noonu ndi ni beneen bi ci def moom mooy ne xam nga kaw kaw moo mën a def loolu ki nga xam ne moom mooy ki dëkk ci taax yi lool du ko def parce que kaw gi ñoom ñaare surtout jamono jooju nga xam nga ne kaw ga boo fa dëkkee xam ngeen doonul woon am règle yu bari amul parce que tout simplement ab dëkk lay doon boo xam ne dëkk bu ndaw lay nekk ñaar ñetti kër ñeent ba juróomi kër yooyu lay demee ñaare et que kenn ku ci nekk euh, mu am bayal bu mag loolu amul règle yoo xamante ne dañ naan saa fii kenn du fi tuur ndox fee kenn du fi tuur ndox dañuy ñëw rek ñoom dem dem tuuri ndox amul problème mais nag bi mu ñëwee ci jàkka ji te jàkka yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon tamit maanaam nekkutoon loo xamante ne euh, dafa dafa dafa bëri woon ay protocole yu dul jeex déedéet te bi mu ko gisee euh, mu daal di xool gis ne maanaam mu jàpp rek ne xëy na ni ma daan def ca kaw ga bu ma ñëwee mën naa koo def fii amul problème maanaam day doog a jóge ci kaw gi loolu tamit beneen mbir la bokkut kaw kaw gi nga xam ne yàgg na ci taax yi kooku léegi dootul kaw kaw mais ki nga xamante ne ca kaw ga la dëkk waaye ñëw di doog a ñëw ci taax yi kooku moom moo tax ñuy wax kooku moo dox moo mën a doxale noonu ñu xam ne ah saa mën nañ koo jéggal mi ngi mel ni tey fii nii rek képp ku fi ñëw tey dugg fii ne taaw fii dem tuur ndox ci wàll gële dañuy xam ne kii moo ko tey bokkul ak ki nga xamante ne tey dafay doog a jógee ci kaw maanaam ci kaw ga complètement bu ñëwee tamit du tuur ndox fii parce que xam na ni ni ñu tabaxee bërëb bi xam na ni fii kenn du fi tuur ndox waaye alors que fële moom xamul woon jàkka xamul woon teggi nii ci laaj yi mu laaj xamul woon yu bëree bëri xamu ko woon moom dafa jóge ci kaw gi rek ñëw gis nit ñi ñuy julli mu julli comme jullit la mu jullee ñoom et cetera bi ñu pare mu dem tuur ndox amul beneen affaire bu bu bu ci tegu maanaam amul du loolu moom moo tax di teg xaalu nit ñi man mata bàyyi xel waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nañ ci sotti ndox nga gis ne bi mu wax ne nañ ci sotti ndox kon loolu mooy wane ne euh, sobe fu mu am dañ koo war a sotti dañ cee war a sotti ndox niki noonu nit ki fi mu bu tuuree ndox itam euh, foofu ñu tuur ndox bu fekkente ne dañ fa maanaam du bërëb boo xam ne dañ koo dañ koo defar ngir loola dañ faa war a tuur ndox ngir mën koo setal am amma nag su fekkente ne ca àll ba la loolu moom amul benn lënt lënt moom buñ ci sottiwul ndox it garaawul ngir ne euh, dana taw wala boog dana dem ba wow ba lépp wëlbatiku et cetera ak yu mel noonu loolu moom moo tax kon ñaari bërëb yooyu bu ñu benn maanaam ñaari yooyu mu ne fu na leen a teqale amma bu fekkente ne nag ci wanag wi la moom comme ñun suñu wanag yi dañu tiiri sas bi rek mu daal di jeex kon loolu yaakaar naa ne jarul tamit teqantal bu bari. Euh, xadis bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala euh, muy xadisu euh, kaw kaw bi indiwoon na indi indiwaat na ko ba ci ci kanam dana ko indiwaat maanaam mooy juste xadis bi ci tegu nii parce que xadis bi dafa ñëw ci ñaari yoon insha allahu taala dinañu dinañu ci ñëw maanaam ci xadis numéro deux cent vingt et un mooy suñu xadis bii ñu ne numéro deux cent vingt an un beneen xadis bii di ñëw tamit maanaam même xadis bi la loolu euh, indi na ko tamit ci xadis numéro six mille vingt cinq imaamu muslim rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb wala ñaar ci xadis numéro deux cent quatre-vingt-quatre ak deux cent quatre-vingt-cinq imaam euh, Abu da euh, Daawuda as-Sijistaani moom suñu xadis bi imaam Abu Daawuda indiwu ko imaam an-Nasaa'i moom moo indi xadis numéro cinquante trois ak cinquante quatre ak cinquante cinq ak trois cent vingt neuf xam nga xadis bi dafa ñëw ci ñaari saxaaba am na ci xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu comme ni ñu nekkee ni waaye am na ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xam ne insha allahu taala daañ ko gis ji tamit ci kanam léegi léegi tey suñu jotaay bi insha allah daañ ko gis euh, imaam euh, kon imaam at-Tirmidhi rahimahullahu solo na ko ci xadiis numéro cent cent quarante Ibn Maaja solo na ko ci xadiis numéro cinq vingt-huit imaam euh, ibn Hanbal solo nag xadis numéro douze mille quatre-vingt-deux douze mille cent trente-deux douze mille sept cent neuf douze mille neuf cent quatre-vingt-quatre ak treize mille trois cent soixante-huit kon imam Abu Dawud rahimahullah moom moo ko indiwul rahmatullahi alayhi mu ne baa baabu buntu sabbil maa'i sotti ndox alal bawli ci ay mbéewal fil masjid ci ci ci jàkka ji maanaam mooy bu ñu béewalee ci jàkka ji ak lépp loo xamante ne dafa yor attee jàkka mooy place boo xamante ne daf na fa mën a jullee ndax masjid baat bi mii miimi la déedéet du masdar maanaam ismu makaan la maanaam miim bi ismu makaan la maanaam mooy ne bërëb bu ñuy sujjoote sujjoot moom moo tax ñu tuddee jàkka jàkka masjid ñu moo tax ñu tuddee ko jàkka ngir ne nit ñi dañ koy sujjoot kon bépp bërëb boo xamante ne nit ñi dañ koy sujjoot dañ koy julli donte du jàkka bu ñu teg ngir ne jàkka dafa am dafa laaj ay mbir yu bari jàkka kenn lu ñëw rek ne fii jàkka la jàkka dafa am waqf foog mu nekk waqfu mooy mu nekk loo xamante ne dañ koo teg te fi mu boo xësee ba tuddee ko jàkka mooy kenn amatu ci moomeel maanaam titre amatul titre foncier ji c'est fini amatul ne man sama jàkka la waaye sama ture ci ne ñu naan jàkkay diw et que mu am ci dogal wala yooyu moom ba mu tuddee mbir mi jàkka ba mu ko tegee ne jàkka la ci la denc ci moomeelam mboolem luñ fa indi te jàkk ji moom ko dañ na ci moole ci moomeelu mboolem nit ñi te bu boobaa kenn amatul droit jëfandikoo dara lu nekk ci jàkk ji lu dul ci lu aju ci wàllu jàkk ji xattaa téere buñ ko fi indee ci jàkk ji lañ ko indil amoo droit jël ko dem yóbbu ko ci biti amatoo droit bi ngir ak yeneen ak yeneen ak yeneen ndox mi nekk ci biir jàkk ji amatoo droit ñëw ne dama koy jëfandikoo maanaam ngir yóbbu ko ci ci biti ni ngir ne walla ñëw di di root ci ci jàkka ji loolu mënta ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba mu def xanaa mu nekk ak maral gu tar am ak maral bu amee moom loolu day daal di mën a ne waaye su lu mel noonu rek maanaam loolu dootu doo ko mën ak yeneen i xeeti mbir yu bëree bëri moo tax jàkka donc mu mais lépp loo xam ne jàkka la ak lu am àttee jàkka maanaam mooy bërëb boo xam ne def na ko sujjóot Euh, bu boobaa maanaam ñu sotti fa ndox maanaam mooy ne kon bërëb bu ñu war a mën a julli ngir mu mën a laabaat buñ fa tuuree ndox dafaaw dañ koy sot sot loolu nag bokk na ci li tegte ne ne kon ay tuur ndox maanaam mbéewal maanaam sobe la te loolu ijmaa la boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci loo gis ab boroom xam-xam bu naan la mbéewal du du sobe ligi noonu du ne la mbéewal du yàq amul loolu amul benn boroom xam-xam bu la koy wax ña mboolem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ñaar yooyu ci wàllu tuur ndox dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaab ilay haddasanaa abul yaman te moom mooy al-hakam ibn naafi' rahimahullahu taala moom bokk na siiwee na ci abul yaman siiwee na tamit ci turam al-hakam ibn naafi' al-bahraani al-himsi rahimahullahu taala moom. Euh, mi ngi gane adduna cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi génn adduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari yi moom solo na ci moom directement lu bare bare bare comme niñ ko gisee fii te ñu rombee tamit ay hadith yu bari ci moom amma ñeneen ñi ci def nag solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire ku dox seen diggante ak moom maanaam mu ne qaala axbarana Shu'ayb waxoon nañ la ne maanaam lii nusxa la maanaam taifa la boo xamante ne Abul Yamaan daf ko jëlee ci Shu'ayb moom mu jëlee ko ci imam Az-Zuhri rahimahullahu taala maanaam ay xadiis la yoo xamante ne yu bari la yu ñu dajale yoo xamante ne euh, euh, Shu'ayb mii nga xamante ne moom mooy Shu'ayb ibn Abi Hamza al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam téere hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta moom moom dafa solo euh, ab ti ay téere ay yu bari yu jóge ci imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu nekk ab moom nag la Abul Yamaan solowee ci moom maanaam moom mu ne qaala an az-Zuhri te moom mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Bakr mu génn àdduna 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk mi ngi am 75 ans rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom it ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ajma'in moom mooy kon moom moom it bokk na ci ashaab moom bokk na ci fuqaha as-sab'a ci nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy euh, taabi'i yi radiyallahu taala anhum nga xamante ne moom ñoom seen wax ma ba pare euh, sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu leen daan consulter saa yu waree am acte bu mu joxe maanaam juróom-ñaari boroom xam-xam yooyu ñii maanaam Ubaydullah Abdul Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu moom ci la bokk kon dàkkante la mooy Abu Abdullah al-Madani moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kii tamit ci fuqahaa'u sab'a yi ci at boobu la génn àdduna mooy wax nañ ko ci suñ jotaay bi weesu ne waa Madina at boobu dañ ci am ñu ñu ñu ci génn àdduna ñu màgg ñu bari waaye ñu ñu màgg tamit gane ci àdduna ku mel ni imam Malik ku mel ni imam Layth ibn Sa'd Sulaymaan ibn Bilaal et cetera rahmatullah alal jamii mu ne ñoom mu ne anna Abaa Hurayra moom ah ndax ñëw na ci nii ñëw na tamit ci riwaaya général euh, Sa'id ibn Musayyib imam Sa'id ibn al-Musayyib ah, tamit solo jëm solo na ci même càllale gi imam Az-Zuhri jële ko ci Sa'id ibn al mu jële ko ci Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu comme li nga xam ne noonu la ko Ubaydullah ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' noonu lañ ko solowee mu ne anna Aba Hurayra te moom mooy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xamante ne moom moo ëpp lu mu solo ci moom ay hadith moom muksiruna yi moom mooy ki ci ki leen jiitu moom mooy ki jiitu ci muksiruna yi moom comme niñ ko xamee woon mi ngi tuub juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bisu Xaybar maanaam ci d'ailleurs dafa fekk ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Xaybar booba la tàmbalee ànd ak moom takkoo ak moom moo tax mu mën a solo ci moom lu bare bare bare euh, nekkoon na tamit koo xamante ne dëgg nekkoon na madinatul euh, euh, maanaam madinatul munawwara ala saakina afdalu salaam mujj gi fa la fa la nekkoon bi quarantième année bi ci la fay a dellu ngir ne dañ koo joxoon ay kilifteef ca Yaman ak feneen ak feneen comme jamonoy Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu dellu see ci Madinatu Munawwara ba toog fa nag ci la commencé wax nag ñu bare bare bare taqoo ak moom radiyallahu euh, ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi am na kon cinq mille trois cent soixante-quatorze euh, hadith yoo xamante ne euh, maanaam moom moo nekkoon musnadam ci musnadu Baqi ibn Makhlad rahimahullahu Euh, taala imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci trois cent vingt-six ci solo ko ci ay euh, ci ay xadisam amma imaam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci quatre-vingt-treize xadis imaam Muslim moom mu wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit xadis mi ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xilaafa Seydina Muawiya ci fan yu mujj radiyallahu ta'ala anil jami' kon sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu nee na no qaala nee na qaama jóg na ab kaw kaw fa qaala mu daal maanaam nga gis ne léeg ni euh, maanaam at maanaam meloy nit loolu aayul bu fekkente ne day tax ñu mën caa jànge ngir ne fii buñ préciser wul woon ne ab kaw kaw ñu bëree bëri mën nañoo yaakaar ne n'importe kii mën na jóg def loolu ñu naan non bàyyi leen ko garaawul non c'est que déedéet affaire bi tam demewut noonu maanaam bu n'importe kii moo mën a jóg ñu naan garaawul am na mbir yoo xamante ne ku ko def fekk yow ci dëkk bi nga dëkk yàgg nga fi xam nañ ni xam nga lu luwaay yow dañ lay yow dañ dañ lay dañ lay musibal am maa nag bu fekkente ne yow xam nañ ni dëgg-dëgg innocent nga xamuloo ci dara ci mbir bi comme ñu ma benn <laughs> <laughs> <laughs> biñ ko jàppee lu mu doon def bañ ko jàpp yóbbu ko euh, euh, police nga moom mu ne déggul tubaab nangu te làkk tubaab wax kii nangam tout ça waa ji woo ah, leen ko maanaam loolu tey bu doon ab tubaab bu weex la kenn du ko bàyyi maanaam ngir ne <laughs> loolu tamit maanaam dafa mat a bàyyi xel voilà dégg nga kon euh, mu ne kon kaw kaw bi donc moom dafa jóg fa baala mu daal di tuur ndox fil masjid ci jàkka ji kaw kaw gi nag jugul rek dem tuur ndox ci jàkka ji noonu maanaam dafa ñëw ci ja ci jàkka ji julleendoo ak nit ñi te bi mu julleendoo ak nit ñi ginnaaw gi ci la wax ne euh, bi mu sëlmalee mu ci lay ci lay commencé ñaan ne allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ahadan maana yow yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm moom man ak muhammad kese te bul yërëm keneen ku dul mu ñun ñaar ñi ci la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne kat ah laqad hajurta wasi'a dëgg dëgg nag ah, ah, xat xatal nga nag lu yaatoo yaatu mooy yërmandeeg yàlla ku ne xaj ne ci waaw loolu loolu da ngay gis jikko jooju bari nañu ko am ñoo xamante ne yaakaar nañ ni ñoom bu ñu amee dara rawatina ci wàllu yàlla wala maanaam ñeneen ñi waruñu koo mën a am parce que wala ak leneen sax lu mën a doon ba ci affaire u àdduna jàpp nañ ne ñoom buñ ko amee dañ koo war a am ñoom cefe Euh, maanaam dañoo yaa dañoo xatal lu yaatu ndax jàpp nañ ne ñoom bu ko ñeneen ñi amee day daal di wàññi ci ñoom la ñu am dara alors que déedéet bu ko ñeneen ñi amee ñoom ñu am ko ñeneen ñi am ko kay moo gën ñu moom rek mu ñeneen ñi ñàkk ngir ne bu ñeneen ñi ñàkkee dañuy faral dañ koy soxla moom maanaam kon ñëpp am moo gën moo gën moo gën bi dégg nga moo tax shakur euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala wa qaliilun min ibaadiya shakur ak néew ci sama jaam yi ñoo xamante ne ay santaakoon lañ parce que bari na ñoo xamante ne sa saakir moom am nañ mooy kuy sant yàlla mooy ki nga xamante ne moom su amee day sant yàlla ki nga xam ne mooy shakur mooy ki nga xamante ne même bu ñàkkee day sant yàlla waaye maqaama boobu comme ni nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala tagg yent yàlla Nuh alayhi salaam innahu kaana abdan shakura mm-hmm. te muy tagg ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir ne yenente bi ci boppam moo ko waxal boppam ne afala akuna abdan shakura lu ma teree doon jaam boo xamante ne shakur lay doon ngir ni ñu néew a néew wa qalilun min ibadiy shakur lu néew ci sama jaam ñoom ñooy dëgg dëgg ñi nga xam ne ay shakur lañ yor turu borom bi subhaanahu wa ne moom mooy ash-shakur ñu incarné loolu nag balaa nit di ko am ko li Sayyid Abul Abbas al-Mursi wax radiyallahu ta'ala anhu nee na man dama toog na la de euh, sëriñam la Abul Hasan ash-Shazili radiyallahu ta'ala anhu mu ne dama toog ñaan ne ma naka la nit ki mën a nekkee maqaama boobu mu ne ko maqaama boobu nit ki du ko mën a am lu dul mu gis ne mboolem xéewalu yàlla maanaam bu yàlla defal ku mën a doon ci àdduna bi rek xéewal la bu ko yàlla defal moom maanaam fii nit ki demul ba gis ne bu keneen am ci adduna bi ku mën a doon rek moom xéewal la bu ko yàlla defal moom loolu nekkagul yëggagul ci maqaamay shakur maanaam moo tax loolu ah, noonu lañuy loolu lañ loolu maanaam loolu nag Euh, euh, kon dégg nga kaw kaw bi moom loolu la def dafa ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala yërëm ko moom gese mook yent bi sallallahu alayhi wa sallam te le fait mu tuddee ko Muhammad noonu mooy wane ni sallallahu alayhi mooy wane ni moom ci boppam kaw kaw la maanaam xamul dara ci règle yi règle yëpp xamul ci dara teggin yi façon yëpp xamul ci dara dégg euh, waaye mu ne fatanawaloo mu mu koy mu koy mu mu jottali kooku nag annaasu nit ñi maanaam ñu ñu bëgg koo saax saaxe gaa yi bugg koo saax-saaxee dégg nga mhm. fa qaala mu la lahum wal ñu koy pamti pamte voilà fatanaawalahu dégg nga ñu bëgg ko pamti pamte annaasu nit ñi fa qaala la wax lahum ñeel leen lool tamit day wane ne maanaam lii day wane ne nit ki bu gisee lu jaaduwul daf ko war a tere nit ki noonu bu gisee ndax sahaaba yi radiyallahu anhum xaamuñu sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam naan leen eh, gaa yi tere leen ko tere leen ko déedéet moom ba mu tàmbalee rek la gaa yi jóg nar ko pomti pomti maanaam ngir ne lool tamit day tegtale ne nit bu gisee lu bon daf koy dindi su ko manee ak loxoom mu def ko su fekkee loxol la la laaj su ko mënee ak wax mu def ko su dee wax la laaj lu mu ci man mu def ko ngir ngir rek la mu laaj waaw bu mënee bu demee ba naqarlu ko rek def mu naqarlu ko bu fekkente ne tamit loolu rek la laaj mm-hmm. maanaam loolu tamit te it loolu rek la man it bu dee loolu rek la man itam. waaw loolu tamit moom moo tax loolu lii tamit da koy wane mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom loolu jikko jooju dafa sax ci ñoom te loolu jikko la joo xam te ni képp ku mu denc yow li muy tekk mooy yow lu bon yi dérangé wu te képp ku lu bon dérangé wu li muy tekk mooy lu baax saxul saxul parce que lu baax bu saxee saxul dëgg lu bon daf lay déranger te lu bon mënu laa déranger dëgg lu dul bu amee mook mu ñàkk am duñu yam ci ni ngay comporté woo mm-hmm. loolu yaakaar naa ni jarul werante bu bari te ñaari mit ñu xellu duñ ci wuute mm-hmm. euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom tamit moom la ñuy jàngal ci hadith bi moom mooy ne ku gën a màgg mën na fee nekk ñi gën a ndaw dox mbir mi nga xamante ne moom la ñu war a dox mm-hmm. ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi sahaaba yi radiyallahu anhum ñu nekk ak moom bañ gisee la jaaduwul waxuñu ne ah comme yeneen bi mi ngi fi nag sallallahu alayhi ñëpp nañ toog ndax ki fii dindi kat ki fii digle mi ngi fi kon moom na ko def déedéet voilà loolu moom moo tax xatta jàngale xadiis jàngale len loolu loolu amul dara li nga xamante ne moom lañ ci sip comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon fa laysa kurhun aw xilaafa awla ahdu nabii xaddasa saxaabu ahdu saxaabi xaddasa al atbaau yakaadu fiihi an yura al ijmaau comme imam Suyuti wax rahimahullah amul dara luñ ci sit amul dara loo xamante wu lu wuuteeg li gën a yey la jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi daan nañ jàngale xadiis daan nañ daan nañu nettali di jàngale diine jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum taabi'i yi daan nañ jàngale diine di waxtaanee xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te loolu xaw tuuti ijmaa am ci te sax ijmaa am na ci ci mujj gi loolu maanaam mooy ne am na loo xamante ne bu xewee jamono ji muy xew ñëpp ñëpp mën nañ fee ne euh, euh, euh, ku gis ne defuñu ko daal moom mën na koo def wala ku gis ne mën maanaam am na place pour def ko na ko def liñ ciy laaj rek mooy bu mu nekk tali lu mu xamul bu mu nekk tali lu mu xamul na yam ci la mu xam loolu rek moo ajaadu moom rek la mm-hmm. dégg mu ne moo tax fa qaala ba mu wax mu wax nag lahum ngeen leen annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama da'uhu bàyyi leen ko maanaam kon ñu gis ne loolu tamit li muy tegtale mooy ne ki nga xam ne mooy kilifa gi bu gisee ci ñun ñi ñi ci suuf maanaam ñi mu yilif di doxale noo xamante ne maanaam mooy ne d'habitude moo tax waxu leen ne li ngeen def baaxul daf ni leen bàyyi leen ko ngir ne lan ngir ne dafa teg li gën a Euh, li li gën a yey loolu tamit insha allahu taala daan ci gën a ñëw ah, ci euh, xadis bii di ñëw insha allahu taala mu ne euh, kon da'uhu bàyyi leen ko wa hariqu te na ngeen sotti ala bawli yii ci ay mbéewalam sajjlan ab maanaam sajal moom mooy baag bu feex wala maanaam siwo bu feex ak ndox mimma am ci moom mooy sajj la dégg euh, aw wala boog zanuban mooy moom it moom même maanaa bi la wax zanuban moom mooy baat bu fees mimma ci ndox fa innama li am ba def mooy bu'istum dañ leen a yabal maanaam loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne euh, ngir mën a dindi sobe bi il faut que ñu sotti ci ndox moo xamante ne moo ëpp ndax xam ngeen ni siwo siwub ndox moo gën a bari li waa tuur foofu moo ko gën a bëri euh, waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni nañ ci sotti ndox lii bokk na tamit ci leneen li nga xam ne moom mooy ne euh, bokk na ci li Shafi'i rahmatullahi alayhi di sukkandikoo ci di wax naan am na wuute ci euh, liñ liñ naan sabbul wala boog sabbul ma'i ala najasa wala boog wa sabbul najasati ala al ma'i maanaam sotti bi ñuy sotti ndox ci sobe ak sotti bi nga xam ne moom la sobe di sotteeku ci ndox ñoom ñaan ñi wuute nañ wala il ilqa'ul ma'i 'ala an-najasa wa ilqa'un najasati 'ala al-ma'i waaw maanaam sotti bi ñuy sotti maanaam tey sobe boo ko jëloon maanaam ngir ñoom li ñuy wax ndax xadiisul qullatayn bi moo tax ñoom dañ ne tey bu ma jëloon siwoo ndox nga ma teg ko kaw kaw bi ñëw tuur ci ndox jëmmi nañ jël jëmmi xadiis bi mm-hmm. siwo ndox ñu teg ko nii kaw kaw bi ñëw tuur ci lim ci tuur ci ndox mbiiwal ndox moomu day sobewu te pourtant bi mbiiwal mu ñëwee nekk fi mu ne biñ ci sottee ndox ndox moomu dafa laab te lii wane ne dafa laab mooy ne dafa laabalaale sax non seulement dafa dafa dem parce que dafa lenn rek moo xew parce que affaire bi leneen xewul li xew lenn kese la mooy ndox mi dafa ñëw ba gën a bari sobe bi ndox mi bi mu ñëwee ba gën a bari sobe bi lu xew mooy place boobu léegi mën nañ cee julli loolu lay tekki loolu moo tax bokk na ci liñ ci liñ ci moo tax bokk na ci tamit ñoom li ñu ciy jàng moom mooy lu ñu tuddee alxasala maanaam mooy li nga xam ne moom mooy raxasit bi am raxasit xam nga tey bu ma raxasee sama yére ma walla ma sotti ndox fii soo am sobe ma sotti ci ndox ndox moomu day tis wala boog day day walangaan fépp fu mu walangaan dem ñoom jàpp nañ ne loolu laab na lu tax parce sikk nekkul ci ne foofu noonu bu ñu fa sottee ndox ndox mooma dina yóbbaale day day wala ngaan wala mu tif seen dem feneen ñoom dañoo jàpp ne xasaal loolu mooy xasaala loolu loolu dafa laaj tamit te loolu tamit euh, loolu tamit da ne maanaa la boo xamante ne maanaa bu dëgër la bokk na ci tamit li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne euh, ndox maanaam mooy ne bu fekkente ne dafa am sobe bu sotteeku fenn dañ koy dañ fay sotti ndox ngir mu mën a làpp te ah, loolu moom moo tax dañ ciy sotti ndox mu bari waaye ndox moom faw mu bari bariwaay boo xamante ne day noot sobe bi loolu moom moo tax laaj bi mooy bariwaay boobu nan la war a toll bu boobaa tont bi mooy bariwaay bi ni mu war a toll mooy dafa war a bari waay boo xamante ne xetu ah, wala boog cafka gi cafka gi dootu ci nekkati manam cafka gi dootu ci nekkati ngir ne buñ jëlee ndox mi sotti ko ci biir ci siwo ci ci fi fi kaw kaw bi tuur ndox mm-hmm. bi siwo ndox moomu day daal di yóbbaale daf dafay yóbbaale euh, mbéewal yi daf koy yóbbu ba ci suuf du dëgg bu ko yóbbee léegi ci kaw day daal di laab loolu tamit dañ ci jàngee ne sobe bi nga takkalool boobu moom mooy so moom lañ lay tere waaye boo bokkute bi nga xamante ne moom mooy bi bi bi fi ne maanaam loolu moom mooy lan moom mooy tey fii su amoon sobe ma jël sijaada wala ma jël sama yére wala ma jël basan wala leneen ma teg ko ci kaw sobe bi te fekk tooyul parce que bu tooyee day tooyal li ma def mais te tooyul bu ma ko ci tegee noonu mën naa julli ci kaw loolu bu boobaa dama naan fi ma julli laat na amma su fekkente ne dafa tooy bu boobaa day tooyal mbir mi beneen bi ci def moom mooy ne su fekkente ne nit ki dafa am so dafa dafa sol dafa yor euh, euh, dafa yor euh, dafa dafa dafa dafa dafa sotti ndox maanaam euh, wala ñu ñëwaat ci masala bu mel noonu ba tey maanaam masala wu laabal googu laabal bi ñuy laabal bërëb bi loolu dañ koy def comme su fekkente ne leer na ñu ne mi ngi fii fii am na fii am na sobe boobaa ci la ñuy teg ci kaw waaye tey fi mu toll bërëb boo mën dem ci kaw suuf comme li alfa li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura suuf si dañ ma koo defal mu nekk jàkka suuf sëpp nekk jàkka ba pare mu laab tey laabalaat bërëb boo dem ci kaw suuf bërëb bi laat na feek lan feek gisuñu fa sobe moo tax jàkka ji soxla wuñu woon ñu naan nañ sotti ci jàkk jëpp ndox déedéet place boobu rek moom mooy moom moom moom lañ laaj loolu tamit dafay ñuy indiwaat ci beneen masala mooy ne bu fekkente ne xam nañu ne fii la sobe bi nekk foofu rek la ñuy raxas su fekkente ne nag dafa dem ba lënt xamuñu fan la loolu la ñuy raxas foofa raxas li nga xamante ne moom mooy lii tax ñu xam ne raxas nañu fa sobe ba dal mm-hmm. maanaam tey masalan bu doon bërëb bii la am xale bu fi ñëw tuur ndox ñu xam ne ndax maanaam masala bu nuroog suñu masala bi mooy xale bi dafa ñëw tuur ndox ñëw na tuur ndox fii waaye xamuñu fii la wala fii la wala fii la ci wet jii la waaye xam nañ ni du fee bu boobaa fii yëpp la ñuy raxas mais du jar ñu ne dañu raxas lépp déedéet masalan sama yére bu fekkee ne dafa sobewu bu ma xamee fan la sobe bi nekk ci biir yére bi maanaam tey xam naa ni sobewu na sobe laal na ko mais xaw ma fan la laal ci biir yére bi bu boobaa damay nattale dama naan est-ce que ci loxo yi la laal wala tànk yére bi la laal wala lan bu dee tànk yére bi la laal wala loxo bi la bu boobaa waaye xaw ma fan la ci loxo bi yëpp lay raxas waaye du dara may raxas yére bi yëpp su fekkente ne dafa laal fii mu leer ma ni partie bi ci kaw la bu ma soloon yére bi tey li ko dalee ci ndigg li wàcc suuf foofu la laal bu boobaa du raxas du jar may raxas li ci kaw ndigg li li ci suuf rek laay raxas maanaam la jar ñu raxas ko mooy li nga xamante ne dana tax ma mën a wóolu ne lii moom raxas lii bu boobaa moo ko raxase dindi naa sotti bi beneen masala bi nga xamante ne moom la ñuy indi tamit mooy ne bu fekkente ne dama si ci sàkka ci sobe bërëb ndax sobewu na waa wala déet loolu masala boobu insha allah daan ci ni mooy da koy wis da ngay wis nii rek mu jeex loolu mooy su ci sikki sàkk loolu nag mooy masala bi nga xam ne mbalaanu bi ñuy teg bu ñuy wasifa loolu dong la du leneen maanaam masala fiqi kese la amul leneen mboolem yi ci gaa yi di wax amu ci mas comme li Cheikh Omar wax Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mu ne laaj na Seydi Muhammadul Ghali radiyallahu moo ma wax ne masala boobu moo tax dafa ne euh, ne Euh, boo gisee ñuy lal mbalaanu wasifa bi mu ne c'est parce que fi ñu daan wasifa yoon la woo xamante ne ay mbaam dañ fa daan jaar lu bari te dañ daan mbaam yi xam nga dañuy dañuy mbéewal ak euh, dem àll wóolu wuñu woon ndax sobe la am na ci wala déet ñu laaj ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mu ne bu boobaa na ngeen fa lal mbalaan masala bi loolu kese la mooy ne dañuy sikkar dañuy xalaat ne est-ce fii am na sobe waaw wala déet ñu lal fa mbalaan wasifa bi te loolu mooy fi ñu koy def bu ñu yeggee ci juróom-ñaareel joo war a sinon place bii ma toog nii bu fekkente ni fii laab na soxlawul fii laab pour ma mën a sikar ba bu may julli su may julli fii la fii am na sobe muy julli bu dee bu ma sujjóotee du ma laal sobe bi dama koy tëb jarul ma koy dindi dindi ko doon nekkati farat loolu mooy ci waxu ñi nga xam ne dañ ne farata la ci ñu dindi sobe amma ci waxu fuqaha maliki yi nga xam ne rahmatullah dañ ne dindi sobe sunna mu akkada la yéggul degré farata loolu moom mbir mi day daal di leer léegi nag mu def li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam kon moo tax Cheikh Omar radiyallahu anhu teg ci ne fekk dafa doon wax ci mooy buntu ci Rimaax bi mu waxee euh, yaakaar naa trent deuxième buntu bi la bi muy wax ci gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam masala gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàq sa ba mu demee ba ca tal nga ci la wax wax jii ma leen di wax nii ne am amma li nga xam ne moom moo aju ci wàllu mbalaanu wazifa loolu moom laaj naa ko Seyd Muhammadu Ghali radiyallahu anhu li mu wax nii loolu la ci wax mu ne moo tax loolu comme niñ ko xamee ci téere fiqh yi la comme niñ ko xamee ci téere fiqh yi la dañuy lal mbalaan bi ngir sikki sàkk bi ñu sikki sàkk ndax solo mën a wala dé su sikki sàkk amul lal mbalaan bi dootul amati dootul amati Euh, dootul nekk ci luy ràññeeku dañ koy rafet rafetlu rek comme ñun ñii ñi yàgg nañ ko voilà maanaam dañ koy def ngir rafetlu ko mais dootul amati beneen valeur hmm. wuute na nag ak bu tey buñ doon sikki saaka ndax fi am na solo waaw wala def lal mbalaan bi ngir place bi laab ni nga xamante ne bu ma doon julli ma sikki ndax fii am na sobe waa wala déet nit ñuy soppe ma jël sama sijaada teg ko ci kaw ngir mën cee julli jeex na du lu ëpp lii du lu ko gën a niiw voilà mboolem yeneen yi ñu ciy wax loolu amu ci dégg nga euh, dégg nga kon euh, maanaam kon léegi nag mu laaj beneen mbir waaye loolu daan ci ñëw insha allahu taala mu ne kon nag ba mu laajee mu ne mu ne fa innama yentu saa sam te ci ne fa innama bi am ba def mooy boo astum dañ leen a yabal mu yassiriina ngir ngeen di yombal walam tuba asu waaye kenn yabalu leen mu assiriina ngir ngeen di jafeñal maanaam moom mooy liñ doon wax boobu ba léegi ci ne situation yi bu nekk dafa jar ñu ko seet ko bu jaree yomb bu jaree mbir mi euh, maanaam fii daf ni dañ leen a yabal maanaam mu mel ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yónni giñ ko yónni maanaam moom it bi mu ñëwee ci ñun la mu ñu jox ñun dañ ñoo yabal ginnaaw moom bañ ko yabalee ñun it dañ ñoo voilà ñu nit dañ ñoo yebal te kon jullit bu nekk dañ koo yabal ci ñi ci des ngir na Seydina Muhammad sallallahu lañ yabal te jullit bu nekk am na partie Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu ne ci moom ngir ne moom mooy cosaan bi ñu ci des ñoom ñooy car yi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kon hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu imam al-Bukhari indi woon na ko hadith numéro cent six mille cent vingt-huit niki noonu imaamu Muslim moom solowu ko bokk na ci hadith yi nga xam ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo imam Muslim rahimahullahu ta'ala bokk ci hadith sayyidina Anas bi nga xam ne radiyallahu anhu moom imam al-Bukhari imaamu Muslim solo na ko contrairement ak xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu suñu xadis bi bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu imam Abu Dawud solo na ko moom euh, buñ ko solo xadis numéro trois cent quatre-vingts imam At-Tirmidhi solo xadis numéro cent quarante-sept imam An-Nasa'i solo xadis numéro cinquante-six ak trois cent trente imam Ibn Majah solo xadis numéro cinq cent vingt-neuf imam Ahmad ibn Hanbal solo ko xadis numéro 7255 7799 ak 10533 maanaam nga gis ne kon waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imaamu Muslim rahimahullah euh, kon euh, bu ñu xoolee kon dinañ gis ne xadis bi benn la ci 93 xadis yi nga xam te imam al-Bukhari yi daf koo solo te ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu te imam Muslim solo wu ko ala al-jamii mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwali kitaabi ilayhi haddathanaa Abdaan waxoon nañ ko mooy Abdullah Abdullah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawaad al-Azdi rahimahullahu ta'aala al-Ataki al-Marwazi rahimahullahu ta'aala moom mooy kon Abu Abdurrahmaan moom mooy dàqan talam moom mi ngi génn. Euh, adduna rahimahullahu ta'ala année deux cent vingt ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbarana Abdullah te Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi moom tax waa Marwa la maanaam comme ñoom comme Abdaan maanaam Abdaan comme niñ ko waxe woon Abdaan bu foo déggee ci ci ci moo déggee Abdaan de benn Abdaan moom kese moo tudd ci kutubu sitta benn ñaareel bi ci des moom mooy foo déggee ne Abdaan euh, foo ko déggee moom ci saxeex ci kii bu ne qaala haddathana Abdullah Abdullah boobu ibn Mubarak beneen bi ci des moom mooy imaam al-Bukhari moom moo solo ci moom moom directement waaw imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom directement ñeneen ñi ci des ñëpp solo wuñ ci moom imaamu Muslim imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i euh, imaam Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire amma imaam Ibn Maaja moom solo wul moom loolu. comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisat ko rahmatullahi ala al jami kon moom Abdaan waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiis ba mu des imaam Ibn Maaja amma imaam Abu imaam al-Bukhari moom mooy tamit ki wéetoo ci moom ci solo ci moom directement comme nii nii euh, rahmatullahi alayhi ndax gis nañ ci deux cent vingtième année la gén la génn maam dafa teel a génn àdduna boo xoolee mboolem ñi nga xam ne daanaka dañoo teel a génn àdduna soit imaam al-Bukhari moom rek mooy solo ci ñoom bu ci amee ku ci àndal imam Abu Dawud la rahimahullah dégg nga mu ne qaala axbarana Abdullah mooy ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mooy imam bu mag boobu rahmatullah alayhi euh, nga xamante ne dégg nga waxoon nañ la ko li Sufyan as-Sawri wax déedéet wala ah voilà imam Abdullah ibn benn fan ci ay fanam moo ma gënaloon voilà benn fan rek ma dundoon benn fan maam ñetti fan yu mel ne yu al imam ibn Mubarak moo ma gënaloon ma dund maanaam moo ma gën a ma gënaloon sama dund gi ngir ne man benn fanam munu ma koo def sama dund gi yëpp bu ñu leen boolee munuñu munuñu calculer benn fanu benn fanam mu ne qaala haddathana moom moom ibn Abdullah ibn Mubarak ñu ngi génn am na cent quatre-vingt-un ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mi ngi gane adduna cent dix-huitième année génn adduna cent quatre-vingt-unième année ah ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa qaala axbarana moom moom ab kii la këf la imam Abdullah ibn la kii la amul këf mu ne qaala nee na axbarana Yahya ibnu Sa'id te mooy al-Ansaari rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id mu génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci te bokkoon ci taabi'i mag bi euh, boo xoolee ci euh, kii la ci ci ci rubaa'iyaat yi la ci rubaa'iyaat yi la ndax moom ak imaam al-Bukhari ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeenti nit rek dox seen diggante mu ne qaala dégg nee na dégg naa qaala nee na dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala moom waxoon nañ ko léegi Ah, nee na ani nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne jaa dikk na arabiyun ab kaw kaw fa baala mu daal di tuur ndox fii taifatil masjid ci pegg jàkka ji maam ci benn wàll ci wàll jàkka ji maanaam ci la tuur ndox yow loo am <laughs> Hmm, d'accord waaw waaye dafa continuer na <laughs> dégg nga mu ne kon fa zagaroo mu daal di koy jàjj annaas nit ñi waaw parce que am na xadis bii di ñëw moom laa doon wax ne deux cent vingt et bi dafa ñëw ba pare dafa ñëwaat ci beneen càllale moom na dañ koo yamale dañ koo boole mu nekk benn loolu moom moo tax waaye loolu daañ ci ñëw léegi insha allahu taala daañ ñëw ci euh, wuute nusaaxi maanaam ñi toxal xadis yi ni ko toxal wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute ci toxal gi nga xam ne moom la ñu toxal buntu bi ak xadis bi ak naka la demee maanaam mu ne an kon dégg nga mu ne kon nag fa baala mu tuur ndox fii ba fii ta'ifatul masjid ci wàllu jàkk ci wàllu jàkka ji dégg nga mu ne fa sajarahu mu jàjj ko annaasu nit ñi xadis bi nii nii la nekkee ci fan ci ban téere ci Bulughul Maram riwaaya bii moo ñëw ci Bulughul Maram dégg nga mu ne kon fa zajarahu mu daal di koy jajj annaasu nit ñi maanaam jajj moom mooy di di commencé ko woo oh, bàyyi li ngay def dégg nga comme baat bi dégg nga baat bi dégg nga mu ne fa man na ñu ñu ngi jublu nag mooy saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne fa mu te loolu day tegtale maanaam li ñu tuddee al al al amu yuraadu bil xaas maanaam nga indi généralité wax ñu bari fekk kenn rek nga ci jublu wala ñenn nga ci jublu waaw dégg comme ni nga xamante ne léeg-léeg loolu la loolu la loolu la ñuy wax ah jigéen ñi dañoo doy waar wala góor ñi dañoo doy waar mm-hmm. dégg fekk liñ ci jublu mooy jigéen ji ñuy wax wala groupe bu jigéen ñooñu mm-hmm. waaye tekkiwul na jigéen ñi ci àdduna yëpp a doy waar mm-hmm. ni duñ góor ñi yëpp a waar waaw naaw góor góor ñi dañoo nga booba ña nga amal problème la dégg nga kon nag parce que mu jaaj ko an fi nit ñi da nga wala nga ni wala nga ni ah ngenteel diw la keroog adduna bépp <laughs> nga fa woon loolu wala a wala keroog ngenteel diw la ñëpp nga fa woon maanam tekkiwul na tekkiwul na adduna bépp nga fa ñëpp nga fa tekkiwul na maanaam li muy tekki rek d'ailleurs sax te li muy tekki rek mooy sénégalais yi ci dëkk bi ñoo fa nekk loolu rek lay tekki mm-hmm. te sax du sénégalais yëpp dégg nga mm-hmm. mu ne kon nag fa nahaahum moo tax mu daal di leen di tere annaasu annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy kon li mu leen wax ne bàyyi leen ko nuy a baatu tere gi mooy da'uhu bàyyi leen ko loolu la lool la sayyidna Abu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu leen mu ne fa lamma xam ne xada dafa noppi bawloo ak tuur ndoxam moom moo tax laaj bi moom mooy awa ana moom moo tax yenente bi sallallahu bàyyi ko noonu ak ko noonu boobaa tontu bi mooy ne yenente bi sallallahu dafa xool li nga xam loolu moom li ñu tuddee lu ñu tuddee maanaam euh, euh, jalbul manaafi' ak darul mafaasid ndax diine yëpp ci loolu la tegu maanaam darul mafaasid ak jalbul manafiya maanaam mooy dàq problème ak xëcc njariñ dàq problème bi mooy ne waa ji boo ko buñ bu bàyyi woon gaa yi saax saaxee ko comme kaw kaw la foofu lay jóge génn ci lislaam ñaareel bi ci des moom mooy boo ko defee noonu maanaam xam nga nit ki jóg di def noonu mën naa jóg di di di daw di daw ci biir jàkka ji di wër-wër loo gaa gaa yi di ko dàq mu continuer di tuur ndox bu boobaa dana tuur ndox ci jàkka ji maanaam te du doon rek ci benn wàll dong ci jàkka ji dégg nga loolu tamit dañ ko wax tamit masalihul mursala maanaam mooy euh, ak njariñ goo xam te ne dañ koy yebal maanaam mooy ne mbir mi normalement waroon nañ koo bàyyi waaye njariñ am na njariñ bu ci ne boo xamante ne moom dañ koy bàyyi xel ca gannaaw loolu moom moo tax maanaam euh, moo tax ñu bàyyi ko dañ koy tuddee tamit fathu zaria xam nga ni mu am ñu lu ñu tuddee saddu zaria noonu la amee lu ñu tuddee fathu maanaam tëj li nga xamante ne moom mooy yób jottali ko waaye ngir mën a def lu bon ngir mën jottali ko ci lu bon noonu la amee tamit ubbi buntu loo xamante ne dañ ci mën a jottali ko lu baax ngir ne waa ji soo ko bàyyi woon la mu naroon a def mooy mooy day day day loolu moo gënoon a garaw encore beneen bi ci def mooy daañ ko saax saaxee ci koo xamante ne xamul dara maanaam daañ ko indil ay problème daañ ko teg ay coono daañ ko duma ci te fekk moom xamul dara maanaam daañ ko duma ba noppi da du xam lu tax ñu duma ko beneen bi ci def ndax ndax xam nga jikko ko ñu noonu ku ko yor noonu lay mel beneen bi ci def moom mooy euh, mën na koo indil feebar ngir ne muy nar muy tuur ndox ba ci digg bi ñu dagg ko loolu mën na koo indil feebar ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñu mel nañ ko bàyyi ànd ak problème bi nekk ci ah ci ci jàkka ji ñu war cee maanaam sobe ñu ci war a sobe bi sotti sobe mhm. ci jàkka ni mu nekkee problème ni mu nekkee musiba ni mu nekkee bàkkaar mhm. loolu tamit dafay wane beneen euh, euh, beneen mbir moom mooy lu ñu tuddee irtikaabu axafu dararayni maanaam qaa'idatu irtikaabu axafu dararayni mhm. maanaam ñaari lor bu amee lor benn mbir muy lore am beneen mbir buy lore waaye benn bi am bu gën a garaaw ba ca def bu boobaa ñu def li nga xamante ne mooy tax ñu mën a moytandiku bi gën a garaaw ci jëfe bi nga xam ne moom mooy bi gën a doyadi mooy la lan moo gën a garaaw fi mooy ñu bàyyi woon waa ji wër wër ndox mi yëpp maanaam tuur ndox ci jàkk ji yëpp fu ne loolu muy gën a jafe li jënti moo tax kon nañ ko bàyyi mu tuur ndox fii nga xam ne foofu rek la ne su bu boobaa su paree au moins foofu moom ñu lijjanti loolu moo gën a woyof nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ko beneen bi ci des moom mooy ne kon ku jàng gi ñu war a jàngee ci ne ku xamul ni ñu war a doxalee moom mu ne bi mu ko amee maa ba na xasaa noppi na bawloo tuur ndox mu amara ci la laajee woo joxe ndigal annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi zanubin ci maanaam ab baag bu fees ak ndox mimma in ci ndox fa uhriqa ñu daal koy sotti alayhi ci moom maanaam fa uhriqa alayhi fa uhriqa alayhi fa uhriqa alayhi yooyu ay riwaayaat la yoo xamante ne am nañ ci xadis bi maanaam ñu sotti ko ci maanaam baatu ndax alif ak ha dañoo jege wantoo te ci arab ñoom ñaar dañuy remplaçante loolu moom moo tax dégg nga euh, ci xaqiqa tamit noonu lañ mel ñaari xaraf yooyu moo tax exclamation yi yëpp ci ñaari xaraf yooyu lañ amee waaw alif ak ha te ñoom ñaar rek lañuy ñuy prononcer ci xol ñaar yooyu yeneen xaraf yépp ci lu gën a kawe xol lañ koy prononcer waaye ñaari xaraf yooyu rek lañuy ñuy prononcer ci xol te ñoom ñoo tàmbalee allah ñoom ñoo jeexal allah alif ak ha voilà voilà ak yeneen ak yeneen ak voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu nekk ci ginnaaw ci ginnaaw loolu mu hadith bi imaam al Bukhari indi woon na ko hadith numéro deux cent dix nañu euh, li nga xamante ne moom mooy euh, taxrij bi ci jamono jooja wallahu taala a'lam mu ne baabun yuhariqul maa'a ala al am ngeen ko kan moo ko amul am nga ko yéen ñëpp ko am ah ah amoo waaw ndax euh, maanaam ci riwaayatul asil yi ak al Ibn Asakir baat bi amu fi baa buntu baatu buntu amu ci ak tarjuma bi tamit amu ci ñoom ñett yëpp ñetti riwaayat yooyu def ci rox mooy yuhariqul ma dañuy sotti ndox alal bawli ci mbéewal maanaam te boo xoolee moom baabu sabbil maa'i lal al-bawl boo xoolee même ba jëmmi baat bi jëmmi mbir mi la mooy dañuy sotti ndox ci mbéewal kon ak rotam te te al-Hafiz Ibn tuddul sax maanaam deful al ci bi muy sarxa hadith yi deful allusion sax ci rot gi mu rot ak dikk gi mu dikk deful ci allusion a ngir ne moom ni mu solowee saxeex bi ak ni mu ko amee amu ci amu ci bunt bi amu ci waaye ci naka noonu imam Badruddin al-Ayni tamit defu allusion ngir moom tamit euh, bi mu nusxa bi mu sarxawee xadiis bi sa saxeex bi amul lii amu ko voilà mais waaw waaw waaw waaw waaw waaw mooy ne même bi la waaw da ngay gis suñuy suñuy def ci not not not nit bu ñu note xadis yi da gis euh, bu ñuy note mooy euh, ndax notation yi Muhammad Fuad Abdul Baqi moo ko def rahimahullah euh, moom suy note bu mu noteewee nii bu noteewee nii dafay def mooy mooy ki bind al-lu'lu' wal marjaan fi mattafaqa alayhi shaykhaan voilà euh, dafay def su noteewee xadis bu dee xadis bi jëmmi même xadis bi la wala boog mu am ay comme gisoon nañ ko mu am ay euh, taaliqaat kii yu ci teg ay wala ay asaar yoo xam ne dañ cee tegu te ñuy wax ci jëmmi mbir mi noonu la koy def day notewaat jëmmi numéro xadis bi def ci miim ngir wane ne même xadis bi la voilà. voilà léegi moo tax xadis bi euh, kon boo ko xoolee da ngay gis ne rot gi mu rot amaan na moo gën a dëgër ngir ne ba ci ñoom imam hafiz ibn hajar badul dina alim rahmatullah ñoom amuñu loolu amuñu baat bi amuñu buntu amuñu dara ba pare ñoom loolu moom moo tax ñu mu am rek wa wa baat bi fii wa xaddasanaa xaa xaddasanaa xaalid qaala xaddasanaa sulaymaan dégg nga te ñoom dañoo am baatu waxaddasana ñoom ci seen riwaaya dañoo am baatu waxaddasana ah yow da am waxaddasana ah yow am nga ko waaw kay ndax riwaayata karima karimata bint ahmad almarwaziya rahmatullahi alayha moom moo amul waaw bi voilà dégg nga kon Euh, da ngay gis ne kon buntu bi moo tax buntu bi <coughs> ah lënt lënt yooyu moo ci jara bàyyi xel euh, kon euh, ci riwaay al asiri al harawi ak ibnu asakir amu ci hmm? amu ci mu ne kon xaddasana mu ne nettali nañu moom maanaam maam wax xaddasana hmm. xaalid te moom mooy Xaalid ibn Makhlad al-Qutwani gisoon nañ ko rahmatullahi alayhi muy Abul Haytham al-Bajali rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom directement gis nga deux cent treizième année la génn àdduna Abdaan deux cent vingtième année la woon te teewul imaam al-Bukhari rek ko solo ci moom kii tamit deux cent treizième année la génn àdduna imaam al-Bukhari moo solo ci moom rahimahullah directement ñi def ñëpp ba mu def Abu Dawuda ñi ci def ñëpp ba mu def imam Abu Dawuda soloo nañ ci moom ci intermédiaire ba mu des na te imam Abu Dawuda soloo na ci moom ci téerim boobu nga xam ne moom la tudde ahadisu Malik moom la dajalee xadisu imaamu Malik yi rahimahullahu taala mu ne qaala wa haddathana Sulaymaan te moom mooy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi rahimahullahu taala génn àdduna 177e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa comme niñ ko gise woon moom imaamu Maalik moom imaamu Maalik ñi ngi rawante ñaari at ah, rahimahullahu ta'ala ah, imaam maanaam Souleymane bi dàkkantalam nekkoon Abu Ayyub dañuy wax tamit Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala nekkoon tamit imaamu waa Madinatu a ala saakina afdalu salaatu wassalaam an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al Ansaari bi ñu gisoon léegi moom an qaala nee na sami'tu dégg na Anas ibn Malik maanaam nga bi hadith ah, Abdaan maanaam kon waa Marwa ñoo ko solo Abdaan ak Abdullah ibn Mubarak maanaam comme Abdaan da ko jëlee ci Abdullah ibn Mubarak te moom mooy al-Marwazi waaye terewul waa Medina te mooy Sulaymaan ibn Bilaal moom daf koo solo tamit ci Yahya bi ñoom ko solo ci Yahya moom Medina la moom waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha euh, afdalus salaatu wassalaam amma Xaalid euh, moom euh, al-Qutwaani moom waa Kuufa waa Kuufa moom mu solo ko ci waa ñoom maanaam waa Madina ñi ci yëpp nekk waa Madina Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom it Madina la woon ci cosaan waa Madina la woon ginnaaw gi ci la dem Basra ah dégg nga Seydina radiyallahu ta'ala anhu qaala nee jaa dikk na arabiyul ab kaw kaw nee kaw kaw bi ñëw na fa jaa mu daal di fa baala mu daal di tuur ndox fii ta'ifati masjid ci pegg jàkka gi genn wàll ci jàkka gi fa zajarahu mu jàjj ko annaasu nit ñi fa nahaahu mu tere leen annabi yonent bi sallallahu alayhi fa lamma ba nga xamante ne qada noppi na bawlahu tuur ndox maam ba mu mbéewale amara ci la digal annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sadubin ci baat maanaam bu fees moom ndox min maa in ci ndox dégg nga fa uhriqa alayhi ñu daat ko ci sotti fa uhriqa ñu sotti ko alayhi ci kawam ah, loolu Euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci jara bàyyi xel moom mooy su fekkente ne place bi ñu ko sotti place bi nga xam ne ci lañ sotti ndox mi place la boo xamante ne dafa euh, dafa nekk suuf ndax xam ngeen ni euh, al asr li ñu tuddee al asr asr lu muy tekki weñ asr weñ afara mooy waa Aswad voilà euh, ci ci sooratu Yuusuf ki doon gént amma ahaduhuma fa ya'kur xamra yaa saaxibay sijn amma ahaduhuma naan la ko waxee naan fa ya'kur ya'kur xamra la la wa amal aaxar ah, maanaam eh, eh, naka la ko aaya bi waxate ala kulli haal ah, ah voilà waaw mais mais bu bu jiitu bi maanaam dina mooy yaafiru mooy day nal boobu boobu nal lay tekk yaafiru xamran maanaam day nal maanaam mooy day weñ eh, raisin bi mu nekk mu nekk sàngara maanaam kon loolu mooy mooy afa maanaam al asr moo tax tàkkusaan ñu koy tuddee al asr tàkkusaan bi tax ñu koy tuddee al asr ngir ni day waxtu wi dafay weñu maanaam mooy euh, bu jotee rek mooy léegi léegi tey guddi ñëw bu boobaa day daal di njëkk nit ñi ndax day fekk nit ñi doog a wàcc seen liggéey nit ñi ndoog a kii nekk maanaam mu njëkk leen ci ñu war a gaaw julli ko asr ah, kon al asr mooy weñ bu ñuy weñ yére ndax dafa war ci bu ñu raxasee waaw wala déet maanaam raxas raxas bi benn la ndax weñ gi dafa war kooku boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullahi alayhim ah, fuqaha xanafiyee rahmatullah ñoo gën a feddaliku ci wàllu weñ gi ñoom nee na da faw da ngay weñ moo tax ci fuqaha maliki rahmatullah foof lañ leen di nee leen kaay leen parce que yéen su fekkente ne da ngeen da ngeen di weñ yére bi kon li muy tekk mooy sotti gi ñuy sotti ndox kese kese kese doyut faw kon ñu ñu jonj ko ngir mën ko ngir ngir ne yéen faw ngeen weñ ko weñ ko nit ki noonu fuqaha Shafi'i rahmatullah ñoom it dañuy wax wàllug wàllug weñ dañuy wax waxu weñ waaye sauf que ñoom wuute nañ ak Hanafiya yi ci bu dee mbir mi du lu ñuy mën a weñ parce que ñaari mbir moom am possibilité tey fi mu toll bu so sobe fi mu toll <coughs> bu sotti ko woon sama yére bi mën naa koo raxas weñ loolu day ràññeeku mais su sottee fii nan laa koy weñe lii mënuma koo weñ hmm. li ma man rek mooy sotti ci ndox ba pare bës ko ba pare teg loo xamante ne day tax mu mun naa ko loolu rek laa man kon lu booba noonu lañ koy defe euh, su fekkente ne dañoo sotti ndox ci suuf maanaam bërëb bi bu dee suuf la loolu moom euh, bu dee suuf si ab benn maanaam benn la moom ñëpp d'accord nañ ci benn maanaam mooy suuf soo xamante ne dafa nooy mm-hmm. waaw comme suuf ak Kébémer bi wala suufu géej yooyu moom da ngay sotti ndox rek ndox mi naan ko mu daal di jeex waaye su dee nag maanaam suuf suuf si naan ko mu daal di jeex amma bu dee suuf si kekk la ah comme boo demee région de kii département Mbour foofu wala Casamance foofu si kekk la wala mu nekk ban bu bu dëgër moo tax foofu. boo fa demee da gis suuf si dañ ci ñoom dañ ci dañuy tabax seen bâtiment yi suuf gi nekk ci biir dëkk bi dañ koy tabax am na sax kër yoo xamante ne suuf kese la maanaam ban la dañ koy defar defar ci ay móol te ban moom la ñuy tabaxee seen kër yi am na ci kër yoo xamante ne ban moo tax foofu kër seeru fa defar ko parce que ban kefe la ban bii nekk ci biir kër gi boo xasee ba am sa terrain moom ngay defaree sauf sa kër euh, dégg nga kon euh, bu dee suuf su mel la dafa am leneen lu muy laaj moo tax ngay gis ñoom bu ñuy bay ñu yor illéer comme ñun waa Kajoor ñun illéer lañu yor ñoom duñu yor illéer de am na beneen matériel bu ñu ko tuddee ma fàtte tur bi boo ma fa nekkee xam fa waaye bi dama fàtte tur bi mais nii lay def day ngand ah waaw am na ngos ngos mooy pour mën a dindi ñax yeeg yooyu waaye am na beneen bu nga xamante ne moom ñoom bu ñuy bu ñuy bay du ñu bay comme ñun nit ñoom dañuy tibb suuf si teg ko ci kaw <coughs> tibb beneen wàll gi tegaat ko ci beneen kaw ba mu nekk jal ci kaw jal boobu ñoom ci lañuy ñuy bay voilà maam dañ koy def ay jal jal ron kii ñun amul loolu ñun dañuy kii rek mu jeex waa tooba rek lañuy ñuy def mu jeex ah, dégg kon ñoom ah, suuf su mel noonu su fekkente ne ci la ndox mi nekk nan lañuy def def xanaf yooyu rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne eh, non attention il faut que ñu weñ ko mais comme suuf kenn mënu koo weñ mi euh, ñuy def mooy kon fokk nga gas saxa parce que du ñëpp nag ñoo ne fokk nga toxal suuf si indi beneen suuf déedéet waaye dañ ne faw nga gàjj ko da koy gàjj maam bëgg jël jël dagg kii ko ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu yaat ba mu kii ba mu nooy nga doog see sotti ndox bu ko defee mu man koo naan mais ñi ci des ànduñu ci loolu buñ ko xësee ba sotti rek raxas ko ndox raxasit mi ci boppam dañoo jàpp ne du sobe waaye foofu am na teqantal boo xamante ne moom la xanaa bi lay indi rahmatullah alayhi ngir ne ñoom dañuy raxas juróom ñaari yoon ñoom sobe comme xadiis xaj bi li mu wax ak xadis bi nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah bi sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Umar radiyallahu anhu maa ne umirna an naxsila najasat euh, an nazura najasat bi salasa bi bi sab'a salat aw kama qala radiyallahu anhu ne digal nañ ñu ne bu ñuy dindi sobe ñu dindee ko juróom-ñaari yoon mais xadis boobu wax ji maanaam dañ koo folli de toute façon ndax lan euh, ndax euh, bi muy wax dafa ni julli yi juróom fukki julli la woon et cetera maanaam jëm ci lim boobu la nekkoon bu ñuy sangu juróom-ñaari yoon la ñuy raxasu bu niki noonu bu ñuy jàpp et cetera après ci lañ ko woyofal kon bu boobaa ñoom du nekk la argument ci ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhi maanaam kon raxas bi juróom-ñaar la ñoom jur Hanabila yi ñoom juróom-ñaar lañ ko raxas Hanafi yi rahmatullah ñoom ah, dañoo wuute ci ndax benn day doy wala ñett la waaye lu ci gën a bari ci ñoom ñett la ñuy raxas ngir xadiisu ñett ñett yooyu noonu ko faat gisoon nañ ko ah voilà yastayqiza ahadukum falyagsil yadahu thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu waaw ak waaw idha istayqaza falyansur salatan wa man istajmara falyutir wa idha istayqaza ahadukum ba hadith ba jeex kon ñoom ñetti yoon lañ koy raxas eh, amma fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom tekkantal boobu indiwuñ ko ci ñoom nafet rek waaye ñoom ak Shafi'i yooyu ñoo nuroo foofu rahmatullah set gi ci lan lañ koy aj ñoom set gi ñu ngi koy aj ci cafka gi dañ parce que fii cafka gi dañul wóorul ne lan wóorul ne sobe bi dañ na amma fuqaha u hanabila rahmatullahi alayhim ñoom juróom-ñaar yoon lañ ko war a raxas ngir xarisu xaj bi ma leen wax mm-hmm. parce que comme boobu dañ koy wax juróom-ñaar ñoom dañoo jàpp ne sobe tax mm-hmm. kon bu ñuy raxas yére tamit sobe lay juróom-ñaar dañ ko def waaye foofu ñoom ñu indi ci beneen teqantal mooy su may raxas place bi ma sotti ci ndox bu njëkk bi mais bi ma ko sottee ndox moomu wala ngaan dal feneen wala mu mu mu mu mu tis dal feneen maam te lu bari dal fa loo xam ne négligeable du lu ñuy baale bu boobaa su may raxas feneen fi tamit maanaam dama euh, fii laay raxas ak foofa waaye damay damay mel ni tàmbali woon naa maanaam mooy bu fekkente ne bi ma tàmbalee raxas sama yére bi fii <coughs> la partie bi ma ko raxas di ko raxas mu tis ndox mi dal fii ndox mi raxas bi dal fii bu boobaa su ma ko raxasee ñetti yoon fii te comme juróom-ñaari yoon laa war a raxas ñetti yoon laa raxas fii juróom fii damay yeggale maanaam damay raxasaale di raxasaale ñeent raxas fii benn juróom benn benn fii juróom benn raxasaat fii benn juróom ñaar ma raxasaat fii mu daal di jeex maanaam mooy fii nii damay compter waala yu njëkk yi loolu mooy lan mooy li nga xam ne moom la fuqaha hanabila wax rahmatullah am ci bunt moom maanaam nga gis ne ama fuqaha xana hanafi moo tax tey fii bu nekkee perron bu nekkee perron loolu tamit lënt lënt amu ci perron wala ay karo wala yu mel noonu damay sotti ndox mi kese bu dee fuqaha Maliki moom ak ñoom Shafi dangay sotti ndox ndox mi demee nga puus ak raclette mu jeex bu fekkente ne euh, euh, li ci ëpp solo mooy na ndox mi noot lool sobe bi bu dee nag sobe bi dañ koy gis ak duñ ko gis lool teqante da ci am su dee sobe bu ñuy gis la maanaam dañ koo war a xoos ba gin dindi jëm mi sobe bi ba pare doog cee sotti ndox mi maanaam sobe bi ni mu nekkee noonu doo sottee ndox ndox mi ak sobe bi nii déedéet hmm. par exemple bu doon ab xale dafa dem àll ci ci ci ci kii bi doo ñëw rek sotti ndox mi noonu boole ko dem àll yi mu so mu dem déedéet hmm. da ngay toon ni dem àll yi ba noppi hmm. ba dindi ko ba mu deñ nga doog a sotti ndox mi dóor ràkk la bi mu jeex waaye bu dee fuqaa xanaa xanaa bi lay raxmata foog nga raxas ko juróom-ñaari yoon xanaa fi yeey foog nga sotti ci ndox ñetti yoon waaye ñi ci def foog maanaam càkk gi foog mu deñ maanaam mooy faw nga gis ne dañ na waaw maanaam faaw nga gis ne rek dañ na loolu moom moo ci am solo te loolu amaan na moo gën a dëgër ngir lan ngir ne objectif bi mooy sobe di deñ ngir ne dindi sobe ci jëmmi boppam jarul yéene beneen bi ci def nag moom mooy est-ce ndox rek moo mën dindi loolu parce que boo xoolee Hanafi yi rahmatullahi alayhim li ñu wax te loolu tamit boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ci ci ci bi ci mujj mooy ne ñoom dañoo jàpp ne ndox moomu ñoom dañoo jàpp ne boo gisee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sotti fa ndax parce que Shafi'i dañuy wuti lay ci kaw seen kaw ci buntu boobu Shafi'i dañ naan waaw loolu day wane ndox moo koy dindi ñoom ñu ne ànduñu ak yéen parce que bu doon ne euh, sobe bi. Euh, kii bi la maanaam ne teguñu ci woon dara ci kaw amul dara maanaam ndax jàkka ji dañ koo clôturer woon ba pare dañ cee tegoon lu tere jant bi dañu laal di di di di mais bu doon ne euh, amutoon loolu maanaam mbaar genre mbaar lañ ko tegoon moo tax jant bi ak ngelaw li mënuñu koy upp di ko upp di ko upp di ko upp mu mu wow te d'accord nañu ñëpp nag ne suñ demoon ba ca àll ba mën nañ faa julli ànd ak ne xam nañ ni ndegmeent yi dañ fay faral di jaar di ndox yu mel noonu mm-hmm. waaye tàngoor wu tar yi nga xam ne moom moo koy laal ak ngelaw li moo ko dem bu demee ba ba ba kii ko ba mu baax ba pare ak nit ñi wala ñoom ñu di ci di ci joggi ginnaaw gi da ngay gis après day mujj laal mm-hmm. wala boog leneen mën na koo dindi mooy taw mu taw mu taw mu deñ hmm? mm-hmm. waaye liñ ci jublu foofu mooy ne biñ xamee ni yéene jaru ko. ngir ku ko mën a raxas mu deñ loolu moom ci la ñuy xamee ne deñ gi rek am solo ak àtteeg maanaam foofu tamit beneen mbir de mooy àtteeg sobe comme ni ñu ko waxee woon ne Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne sobe bi bu deñee àtteeg sobe bi day deñ alors que mm, jumhur dañoo jàpp ne sobe bi mën naa deñ te àtteeg sobe bi du deñ ci kaw loolu moo tax ñoom maa un taxuur moom moo mën a dindi sobe mooy bii laajtee laabalaate ak yeneen ak yeneen maanaam moo tax ñoom dañoo dana dañu alxabas benn la waaye xukmul xabas beneen la sobe benn la mais xukmul xukmul xabas beneen la maanaam moo tax ñoom ñu indi te xansal googu wallahu taala a'lam mu ne baabu mbéewal maanaam euh, xadis boobu gisuñ jarul ñu jëlef ki bi taxrib bi ngir romb nañ mu ne bawli sibyaani mbéewali gone nag léegi nag mu ñëw ci mbéewali gone ndox imam al-Bukhari rahimahullahu taala ba mu waxee wàll mbéewal ba pare dañuy gis ne a ah, faw ñu laaj nag kon mbéew bu dee gone moom mbéewalam lan mooy atteem parce que loolu da daal di daal di commencé laaj ndax mag ak gone ñoo nuróole waaw wala déet mm-hmm. loolu moom moo tax mu indi bunt bi qaala mu haddasanaa bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy a tinnisi rahimahullahu ta'ala nekkoon taalibe imaamu Maalik dàqantalam nekkoon Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri wa Misra la woon rahimahullahu ta'ala te cosaanam Dimashq la cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko woon tamit imaam al-Bukhari rek moo solo moom directement gis nga deux cent dix-huitième année la Euh, imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis imam At-Tirmidhi benn xadis imam An-Nasa'i fukki xadis ak ñett ñoom ñii rek a solo ci moom ci intermédiaire imam Muslim ak imam euh, Ibn Maaja solo wuñu ci moom moo ne qaala axbarana Malik maanaam kon xadis bi niñ ko gisee maanaam imam Al-Bukhari yu bëggee solo ci moom tax day faral di jëlee ci moom Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu ibn Malik ibn Abi Amir Euh, Abu Abdullah nekk dakantalam mu génn mu gane àdduna 93 94 année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi ñu ngi ci al-kutubu sitta mu nekk imaamu waa Madinatul Munawwara ñoo ko imaamu daarul hijra rahimahullahu taala mu nekk an Hisham ibnu Urwa te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid al-Asadi radiyallahu taala anil jami' moom mooy Abul Munzir mooy daaka na mu dañ Abu Abdullah Abu Bakar mi ngi gane àdduna soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it imaam la ci waa Madinatu Munawwara moom mu ne an abiihi mu jële ci baayam mooy Seydina Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu anhu moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ci la génn àdduna ci at bi nga xam ne moom mooy at boobu ñu doon wax léegi ba tey dégg nga muy dàkkantalam nekkoon Abu Abdullah al-Madani euh, rahimahullahu taala an Aishata ummul mu'minina radiyallahu taala anha habibati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam as-siddiqatu bintu siddiq al-Humayra um, um, ummul mu'minina radiyallahu taala anha mi nga xamante ne moom la borom bi subhanahu wa taala wàcce woon ay Euh, aaya alquraan yu nekk sooratu nuur ngir setal ko radiyallahu taala anha moom nga xam ne leer la doomi leer radiyallahu anha nekk ci ronor leer ba pare kër néegam nekk leer gi mm-hmm. nga xamante ne fala moom moo ëmb leer yi radiyallahu taala anha sayyidat Aisha radiyallahu taala anha am sayyidna Abubakar foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci néegam la nekk sayyidna Abubakar fala ne radiyallahu anhu sayyidna Umar radiyallahu anhu ci néegam la nekk loolu maanaam doy na ak ngëneel ci moom radiyallahu ta'ala anha moom am na deux mille deux cent dix xadis kon yu solo ci euh, maanaam mooy musnadam cent soixante-quatorze yi muttafaqun alayhi la borom ñaar imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi ma alayhima dëppoo nañ ci solo ko imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante-quatre xadis imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf maanaam kon ci ñaari saxiix am na ci trois cent seize xadis radiyallahu taala anha ummul mu'minina di nday way gëm ñi lu tax ñu ko ummul mu'minina nday way gëm ñi ndax ne euh, ñoom comme li alquran wax wa azwajuhu ummahatuhum maanaam annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a yey ci way gëm ñi ci seen bopp waaye yaa eh, seen soxnaam yi ñoom ñooy seeni yaay mu ne annaha nakat moom xaalat nee na utiya dikkee nañu indil nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi sabiyin ci gone maanaam xale xale bu tuuti boo xamante ne euh, ci nàmp la toll ndax xam ngeen ni saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum bu ñu daan am xale liir ñu ci bëri bu ñu amee kàttan gi sax laataa muy nàmp sax ci weenu yaayam dañ koy indi leen bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee mu daal di leen di Euh, mu mu daal leen defal tahnik maanaam euh, yuhannikuhum wa yubarrikuhum maanaam mu defal leen tahnik ba far defal leen barkeel leen maanaam mooy da daan jël tàndar ma yëy ko ba mokk mu jël ko teg ko ci seen làmmiñ mi ñoom ñu màcc ko voilà loolu saxaaba a radiyallahu anhum noonu lañ daan def ah, waaye léeg-léeg bu ñu danañ ko indi waaye laata muy muy weesu maanaam laataa muy nekk koo xam te ne day fer voilà laataa muy fer léegi ba mu ko defee bañ ko indee dégg nga <coughs> ah, mu am nag xale buñ ko indil xale bi nag possibilité yi bari na amaan na ci doomu Ummu Qays bint Mihsan bi la radiyallahu anha bi nekk ci xaalis bii di ñëw insha allah wala mu nekk Seydina Hasan wala Seydina Husayn radiyallahu anhu ndax ngir ne moom ñoom ñaar ñëpp xew-xew bi ni comme ni Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha nettalee xewoon na ak ñoom ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu téeleen nee na fa baala mu daal di mbéewal mu daal di tuur ndox ala saw bi yii ci yërëm dégg nga waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam merut nekku fa di wax naan woofoo oh, oh, téer sa xale bi téer sa gone yi mbaxalaat bi ngeen ko toppatoo ba pare bi ngeen xam te ne vraiment deful loo ko kuusam lu tax nga ma koy indil waxul loolu dégg nga <laughs> loolu yëpp ah néew soo waaye xale bi da ngay waaru rek daal di koy teg ne wala sànni ko wala yu mel noonu ah <laughs> defu ko dégg nga fa daa ah, waaye dafa laaj bi maa in ci ndox bi fa atba'ahu mu daal di koy toppal iyaahu ci moom am na ci beneen riwaay bu mu nag wala mu yàgg silhu rasla te raxasu ak raxas maanaam mooy raxasu ko dëgg raxas gu ñu tax ñu wax maanaam dafa jël ndox mi mu teg ko ci nii maanaam lii imaam al-Bukhari rahimahullah euh, dafa ni xale bi maanaam gone gi euh, sabi yi la dégg nga waaye préciser kan la ndax góor la wala jigéen la xale la rek la wax loolu moom moo indi ba am maanaam euh, ci ñenn ci Shafi'i rahmatullah alayhim ne xale bi muy góor muy jigéen ñoom ñoo yam maanaam ñépp dañ koy wis waaye kenn du ko raxas waaye wis gi nag tekkiwul def nii ba pare def nii tekkiwul lii loolu amul benn borom xukm bu ko wax ni tekki <laughs> <laughs> dégg nga loolu daa war a leer voilà li muy tekki mooy jël ndox mi sotti nii topp topp toppale ko maanaam bu dee fii la ñu toppale ko nii ba mu tooy te dañ koy wis ba mu tooy comme ni nga xam ne loolu la ñëwee ci yeneen waaye fa nabahahu wala fa rashaha alayhi loolu la ñuy wax maanaam mu wis ko comme ni nga xamante ne moom la yéen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon indah farjaka wa tawadda maanaam na nga wis sa pëy te nga jàpp maanaam mooy nit ki bi muy gisee mas yu ndax wis googu lii tax mas yu génn moom moo tax muy wax waaye du du du rek def nii def nii déedéet wis googu loolu kenn waxu dégg nga loolu daa war a leer maanaam wiccax loxo yi noonu rek maanaam tooyal ndox ci sa loxo yi rek wiccax ko noonu loolu taxul muy wax ndax daf may fàttali benn bés bi ñuy xadis bi biñ ci tollee ci bulughul maram biñ ci euh, bi ñu waxee ci masala bi ba noppi Euh, après ginnaaw bi soxna si dañu ma ah yow day li nga doon wax nii mas loolu nga doon wax day é ñun suñu mbokk yi bëri na ci ñoo xam ne wuñ ko noon de parce que ñoom dañ leen di wax ne dañuy wis ñun ñun suñu mbokk yi fële bëri na ñu bu ñuy wis du ñu wisee du ñu wis nii de dañuy tàllal dañuy tooyal seen loxo dox rek def ñuy wiccax maanaam wis googu lañu yaakaar ne lañ wax maanaam nga gis ne kon ndekete maanaam baat baat yi ah, dañ koy nit ñi niñ koy déggee du nekk benn waaw moo tax mu jar di préciser mu kon nag dañ koy dañ koy dañ koy maanaam daf koo toppale moo tax mu ne fa atbaahu ijaahu mu daal di koy toppale bii riwaaya ri baat bi moo ñëw ci fan ci am datul ahkam baat bi moo fa ñëw dégg ko kon loolu moom moo tax waaye wuute gi nga xam ne moom la ci borom moom muy wuute wax na ala kulli xaal fii imaam al Buxaari yi li mu ci namm indi ko fii moom mooy ne xale déjà bokkul kula ku dul xale te waaye nag attention topp le fait mu jël ndox te toppale ko ci mooy wane ni kon mais mbéewali gone itam sobe la maanaam mbéewali gone sobe la waaye dañ koy woyofal fuqaha Shafi'i rahmatullah am dañ ci am ñetti position yoo xamante ne am nañ ko ci comme li nga xamante ne noonu la borom xam yi wuuti ci mbir mi waaye Euh, benn bi moom mooy bi ma la wax léegi mooy ne mbéewalu gone gu góor ak gu jigéen ñoo yam ci niñ koy toxtale mm. waaye daal ñëw ci teqantal gi insha allahu taala ci euh, xadiis bii di ñëw insha allahu taala waaye liñ ci war a xam mooy ne xew-xew bi dafa xew ci lu bare bari xewul xewul benn yoon kefe ndax ñëw na ci yeneen xadiis yoo xam ne am na xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha am na xadis sayyidat ummu qays bint mihsan radiyallahu ta'ala anha moom la ñuy ñëw ci kat léegi insha allah mm-hmm. am na xadis sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha boo xamante ne tamit nettal na sayyidina hasan ak sayyid wala sayyidina husayn radiyallahu anhu ñoom ñaar def nañ ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam muy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëri woon na lu muy téye xale yi mm-hmm. te it bëri woon na lu xale yi di def loolu ci moom mais amul benn yoon bu mu ci mer mm-hmm. ci anam goo xamante ne boo déggee ñu koy nekk day mel ni xew-xew bi benn xew la ngir comportement am benn la maanaam soppeekuwul ba tey maanaam nga gis ni kaw kaw bi ni mu doxalee kaw kaw bi noonu la doxalee gone yi maanaam koo xamante ne ngir ne ñaar nit ñi ñaar lañ dafa am ki nga xamante ne mag la ak ki nga xamante ne euh, xale la mu am ñetteel mooy ku nga xamante ne mag la waaye dafa yor at xale waaw <coughs> mooy magum jëm. waaw ah, moom lay wolof naan magum jëmm waaw ah, ngir ne jëmm jee mag waaye ca yam yàlla nañ yàlla sàmm kon ñu gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day différencier nit ñi te loolu tamit moo yelloo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne man lam yarham man lam yuwaqqira kabirana walam yarham saghirana ki nga xamante ne du wet suñu mag ñi te du yërëm suñu gone yi kooku bokkul ci ñun waaye gone yeeg mag ñi buñ koy wax du at bi kese kese naam at bi ci la bokk waaye xel mi la voilà am na nit ñoo xamante ne ay gone lañ ci at mais xel mi ñu yor xelu mag la kon ñooñu dañoo war a yërëm ñi nga xamante ne dañoo yor xelu gone ci ñoom maanaam ku ëpp nit xel daf ko war a yërëm loolu moo jaadu ba pare war koy war di nekk tout le temps ci di ko jéem a comprendre waaye mais ngir ne xelam moo tollu foofu ki nekk mag it mu war a yërëm ñi maanaam moom ki nekk xale tamit war a ki nga xam ne moom mooy mag loolu benn la waaye loolu tamit day ñëw ba ci yoonu yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag ñi bu wuti nañu gone it maanaam mag ñi ci sensu ñi nga xam ne dañoo yegg ci yenn niveau yi ci wàllu yàlla ñooñu tamit maanaam comportement bi ñu war a am ñoom mooy ñu wekk leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu yegg ci niveau yooyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooyu ñu mag ñi ci wàllu yàlla war a yërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ndaw ñi lu ko mooy ci yenn bi saa saa ñi mu wax ne ci ñun la bokk maanaam loolu manquement lay daal di moom ki nga xamante ne yegg na yenn niveau yi yor na yenn responsabilité yi ci diine ji wala yu mel noonu ba pare amul comportement bu jaadu ci ñi nga xam ne ñooy ñu ndaw ñi loolu manquement bu rëy rëy lay doon ci moom boo xamante ne day tax ba dootul bokkati ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam day mën naa yor maqaamam nekk fii mais du dugg ci itlaq moom sallallahu alayhi wasallam ci dugg loolu moom moo tax nit ki lu muy gën di yéeg ci yàlla day gën di am benn tolérance bu muy am jéggale jéllale waaye tamit day gën di xam teggin yi waaye tamit di gën a wekk ñi ci kaw waaye tamit di gën a am yërmande ak di bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci suuf te loolu mooy li nga xam ne al-Bukhari rahimahullahu taala hadith bi indiwaat na ko hadith numéro cinq mille quatre cent soixante-huit six mille deux ak six mille trois cent cinq imam Muslim indi na ko hadith numéro deux cent quatre-vingt-six waaye riwaaya hadith bi ci imaamu Maalik la jógee comme niñ ko gisee ci mu jële ko ci Shafi Mawro mu jële ko ci Baye Mawro mu mu jële ko ci Sayyida Aisha ci hadith numéro cent soixante Euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro trois cent trois imam Ibn Maaja indi na ko cinq cent vingt-trois imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko vingt-quatre vingt douze vingt-quatre mille deux cent cinquante-six vingt-cinq mille sept cent soixante-huit ak vingt-cinq mille sept cent soixante-onze euh, imaamu Muslim imam ci euh, imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi maa ñoom ñaar ñoo solowul xadis waaye xadis bi muttafaqun alayhi la mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab la haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi romb nañ ko mu ne qaala axbaranaa Maalik mooy ah imaam Daaru Hijra romb nañ ko léegi an Ibn Shihaab az-Zuhri romb nañ ko léegi an Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala romb nañ ko léegi an Ummu Qays bint Mihsan te moom mooy al-Asadiyya radiyallahu ta'ala anha di mbokk ci Ukasha Ukasha bint ibn Mihsan radiyallahu ta'ala al asadi moom mooy ki nga xamante ne moom bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dina am juróom-ñaar fukki junni ñu dugg àjjana te amul duñ leen laaj duñ leen def dara yooyu noon bi mu ko laajee moom la ko Ukasha radiyallahu anhu nekk boo ñaan ma ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaana ma bokk ci ñooñu garantil ma ko mu ne da nga bokk ci ñooñu keneen daal di jóg mu ne ko déet Ukasha jiitu la la Ukasha bii la radiyallahu ta'ala moom radiyallahu ta'ala moom mooy frère Uh, uh, Ummu Qays bint Mihsan al-Asadi radiyallahu anha al-Hafiz ibn Abd al-Barr radiyallahu rahimahullah nee na Juzaama la tuddoon amma as-Suhayli moom Suhayli nee na Amina la tuddoon maanaam loolu moo tax ñu ci turam waaye mi ngi gën a ci Ummu Qays bint Mihsan moom mi ngi tuubee Makka ci lu jiitu maanaam Makka la tuubee uh, jaayanteeg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay dem ci Madinatu Munawwara ala saakina solo na ci xadis yi solo waaye ci saxeex yi ci ñaari saxeex ñaari xadis rek la ci am euh, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala a'ali al-firdaws maswaha wa ma'waha annaha naka moom atat dikkee na indi na bibnin ci xale lahaa ñeel ko saxiirin bu ndaw maanaam euh, moom am na xale bu ndaw a ndaw xam nga am na moom doom bu génn àdduna ah, yonent bi sallallahu alayhi ñaanal ko ci maanaam amal na xale boobu la amal na keneen la waaye Euh, moom daal bi mu amee daal mooy ibnin nag ibnu boo ko déggee mooy doom ju góor bintu mooy doom ju jigéen kon ci la nga xamee ne xale bi góor la mboo it mboolem riwaayaat yi nga xamante ne saxal nañu mbir mi ci xew-xew bi ay xale yu góor lañu wax ah ay xale yu góor lañu wax waaye waxuñu xale bu jigéen loolu nag moom moo tax léegi ñaari mbir a nekk mën a nekk mooy soit dañ naan ah, xale bu góor xale bu jigéen ñoo bokk àtte ngir ne ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ kon góor góor a gi jigéen a gi amu ci effet waaye fa ñu toll moom moo ci am effet su fekkente ne loola la euh, bu boobaa lool day dëgg day day daal di dëgëral waxu leen ci Shafi'i rahmatullahi alayhi waaye budul woon lool mooy budul woon am na riwaaya boo xamante ne ci xadiis bu Seydina euh, Abu Samh radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne euh, radiyallahu ta'ala anhu dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yughsalu min bawlil jaariyati wa yurashu min bawlil ghulaam am na ci yeneen riwaay wa yumdah min bawlil ghulam ak hadith sayyidina Ali karramallahu wajhahu mu ne yughsalu min bawlil jaariya wa yumdah min bawlil ghulam radiyallahu ta'ala an jami bu dul woon hadith yooyu nga xam ne hadith yu wér lañ bu dul woon loola kon dañ du indi teqantal diggante góor ak jigéen waaye nag wér na te hadith yi ñu ngi ci sunan yi ak imam Tabari Tabaraani yi rahmatullahi alayhi solo nañ ko rahmatullahi ala al jami' Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu dee xale bu góor la moom dañ koy dañ koy wis waaye bu dee xale bu jigéen la nag dañ koy raxas bu ñu tuuree ndox kon dañuy gis ne xew-xew yi ndekete le fait nekk ay jigéen ay góor maanaam daf ci am effet daf ci am jeexital moo tax mu ne nga xam ne lam yàquli taama maanaam lekk bul ñam kon loolu mooy beneen mbir mi kon bu njëkk bi mooy góor la ñaareel bi ci def mooy lekk bul ñam lekk bul ñam nag tegtalewul ne masalan jox defalaguñ ko tax ñu gis ngir ne loolu boolewuñ ko ci ñam gi dëgg-dëgg ñaareel bi ci def moom mooy lekkagul ñam jubluwuñ ci ne nekkul di ngir ne kon bu doon bu doon loolu kese la kon acte bi du am sens euh, ngir ne euh, euh, kon li muy tekki mooy balaa nit ñi di ko commencer téye acte bi dem ci moom maanaam kon li muy tekki nag moom mooy du doyloogul ñam lekkagul ñam li muy tekki mooy lekkagul ñam gu muy mën a doyloo moom kese. yaa ngi dégg ndax xale yi ñaar lañ maanaam liir ñaar lañ dafa am ki nga xamante ne moom boo koy nampal loolu dana ko doy mu am ki nga xamante ne wala sax ñett wala mu am ki nga xamante ne mu nàmpal gi rek doyatu ko faaw muy lekkaale leneen ci wet gi muy ñaar waaye mu am ñetteel mu am ñetteel mooy ki nga xamante ne boo koy nàmpal Euh, maanaam mën nay continuer di nàmp gaa waaye mën mënta na maanaam waaye faw muy lekk te lekk gi rek dana ko doy wëlif nàmp gi xëy na dañ koo féralagul rek waaye bu doon lekk kese kefe kese du ko teree dox du ko teree dox soxlam ñetteel bi nag kooku la ñuy wax kooku la ñuy wax ne lam yàquli taam maanaam mooy lekkagul ñam te doyloogul ci ñam gi loolu lañ ci jublu kon ñu gis ne atte bii ci li aju te loolu moom mooy mazhabu shafi'i te moo gën a siiw ci ñoom ak xanaabila yi rahmatullah alayhi mooy lan mooy lii mooy ne euh, fa ajlasahoo moo tax mu ne kon daf koo dañ koo indil ila rasulillahi ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa ajlasahoo mu jotaayal ko mu toogal ko rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi hajrihi ci luppam fa qaala mu fa baala maanaam bu ko fa baala mu daal di tuur ndox mu béewal ala saw bi ci yére bi da koo ci lupp bi mu béewal ci yére yi fa daa mu laaj bi maa in ci ndox mu daal laaj ndox sallallahu alayhi wasallam fa nabaxaahoo mu daal koy wis walam yaghsilhu te raxasu ko maanaam gis ne dañ daf ko wis waaye raxasu ko loolu nag moom moo indi fuqaha o Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim maanaam fa Shafi'i ci li ëpp ci ñoom te mooy seen masal ak xanaa Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne ah kon nag teqantal day daal di ràññeeku bu dee mag la góor la bu dee bu dee bu xale bu góor la ak bu dee xale bu jigéen dañ koy teqantal bu dee xale bu góor dañ ci wis ndox bu dee xale bu jigéen dañ koy raxas amma fuqaha hanafiyyi ak maliki rahmatullahi alayhim te loolu tamit wax la ci shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ah ñun de dëgg dëgg loolu defe nañ ci ànd ñun daal ci liñ ànd mooy dañuy raxas bu góor raxas bu jigéen waaye nag loolu ñu mat mu mat xel ndax buñ koy nettali ñaare suraax yi bu ñuy saraa xadiis yi dañuy wax rek ne Maliki rahmatullah alayhim dañ ak Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhim dañ rek dañ duñ ko raxas waaye xaqiqatan teqan dafa gën a xóot loolu ñoom waxuñu ne duñ ko dañ leen di yamale déedéet dañ ni bu dee góor la danañ ko raxas ngir ne am nadxu mooy raxas comme buñ ne raxasal sa pëy maanaam dafa ne te ci beneen riwaaya far farjaka la wax mm-hmm. ci beneen riwaaya mu ne indax farjaka kon ñu gis ne li muy tekki wisal wisul wisu tekkiwul ne da dangay def nii rek déedéet li muy tekki mooy da nga koy sotti ba mu tooy waaye nag hadith sayyidina naan Abbas bi radiyallahu anhu moom moo teqala mbir mi ndax dafa ni yent saa salama ab ndox la jël maanaam bu bu mu feesal rek ci loxoom maanaam kon sottiwu ci ndox mu bari ñi ci def dañ naan la d'accord nag mais ndox mi maanaam sotti gi euh, buñ ci sottee loolu ci ay mbéewalu gone bu tuuti Euh, ndox loolu day daal doy dana ko noon waaye tekkiwul ne maanaam ñoom jubluwuñ ci mais doo ko doo doo doo waaye li muy tekki rek mooy du jar nga koy bomb du jar nga koy raxas comme bu doon leneen la li nga xam ne noonu nga koy raxase noonu nga koy jox bombe waaye bu dee lii la du jar bomb du jar raxas dangay ngay jël rek ndox mi sotti ci bu baax a baax a baax ba nga xamante ne boo ko weñee mu mu siit boo ko weñee mu siit loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li xanaa euh, euh, Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom tamit d'accord nañ ci loolu xaqiqatan day ne xaw nañoo jege wantoo waaye nag fuqaha Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom dañuy gën a wax ne non non koy gën a raxas maanaam dañ nga ciy sotti ndox mu baax a baax a baax a baax waaye euh, bu ñu xoolee lii ne xadiis yi ni mu ñëwee da gis ne sotti ci ndox quand même lu tollook tënk da ci daal di doy te bu boobaa est-ce que loolu mu def na ko wax raxas waaw wala déet loolu après xilaaful nafs yi lay daal di mujj doon waaye xaqiqatan li nga xamante ne moom mooy li jar li jar a leeral moom mooy ne bu dee bu góor la buñ ci sottee ndox moom noonu to nii nga ne loolu boo ko weñee dana weñu loolu soo ko weñee dana weñu bu dee bu jigéen moom da nga koy raxas comme nit ñi raxasee mbiiwulu ma dañ koy raxas ànd ak weñ ak fete ngir mu mën a deñ te bu boobaa kon teqale am na diggante bu dee bu góor la ak bu dee bu jigéen la voilà kon li wutale foofu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ci genn wàll ak Hanafi ak Maliki rahmatullah ci geneen wàll mooy ne Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom wis gi lu tollook tenq rek lañ ci laaj am na ñeneen ñi ci def ñoom da nga koy wis a wis a wis ba mu tooy bu baax baax a baax ba mu nekk daanaka raxas ba mu nekk daanaka raxas et que ñoom dañu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waxee teqale googu mooy ne bu dee góor la da koy raxas bu ba maanaam da koy raxas raxas bu woyof bu dee jigéen da koy raxas raxas bu baax foofu ñoom ñaar foofu la ñu wutewee amaan na nag euh, li dëgër gën a dëgër ci bunt boobu insha allah mooy teqale gi ci am noonu naam donte ñoom ñaa ñëpp teqale nañ ko waaye nag euh, bu ñu jëlee tenku ndox comme hadith na bu ñëw ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ni mu ko indee radiyallahu ta'ala anhu ne tenk moom moo ci doy te tenk euh, boo ko ci wisee mën na jege raxas mën na nekk wis comme li nga xam te ne loolu day daal di aju rek ci kii xool moo tax hadith boobu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk danaan daf ñoo jàppale waaye ah, raxas kon mbir mi day gën a jege après xilaaf laf bi maanaam wuute goo xamante ne maanaam ci baat bi rek lay aju ak ñoom dañuy jëfandikoo xadiis yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah, rasha rasha ala rijlihi al-ba maanaam ne dafa ah, bi mu doon raxas xadiis Sayyid Abdullah ibn Zayd radiyallahu gisoon nañ ko mais dafa wis ci tànk yi ndox maanaam mooy daf ko wis ba raxas ko hatta yasilahu mbete mu raxas ko waaye xadiis bii bu ne rash daan ne nabaxa daf koo wis walam yaxsulhu te raxasu ko mooy wane ne teqale am na ci diggante bi muy wane ne loolu tamit fuqaha u maliki rahmatullah dañ ciy dañ ci lay dañ koy jëfandikoo lay ne ahan kay ñun d'accord nañ ni loolu nadaxa la tudd dañ ñun dañ koy wax raxas waaye raxasu ko raxas ku tax ñuy wax moo tax mu préciser ne walam yaxsulhu waaye ñoom dañ naan kon loolu li muy tekki ndekete raxas faw mu am jooju ñu ci des nag d'accorduñ ci loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon euh, xadis euh, bi euh, kon mu ngi ci Muwatta xadis numéro 165 imaam euh, al Bukhari rahimahullahu taala moom fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko ci xadis numéro 287 imaam Abu Dawud xadis numéro 374 imaam At-Tirmidhi xadis numéro 71 imaam An-Nasa'i xadis numéro 302 imaam Ibn Maaja xadis numéro 524 imaam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro.